بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalina sayida alawalina walaxirin sayidina wa xabibina wa shafiana wa nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radi allahu tabaraka wa taala an hubbil aarifina wa imaami siddiqin maulana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa xulafaihi almuhtadin wa ahli tariqatihi alfaizina arrabihina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci kitaabul wudu bu saxiix imam al-Bukhari alayhi wa ridwanul baari ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabul iza ulqiya ala zahril musalli qatarun aw jiifa lam tus lam tafsud alayhi salaatu mu ne bu fekkente maanaam buntu su fekkente ne dañoo san ci digg ginnaawal nit maanaam aji julli ji ci digg ginnaawal aji julli ji ak tilim ak salte wala boog ay médd maanaam ab sobe boobaa loolu du yàq julleem maanaam loolu moom mooy nga xam ne moom lañ ci jublu woon gisoon nañ ci asaru sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom moo jëm ci wàllu googu ak waxu al imam ibn al-musayyib ak imam ash al-jami' bi nga xamante ne moom moo jëm ba tey ci wàllu googu gis nañ ci tamit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mi nettali waa Makka ni ñu doon doxale ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maa xamante ne fekk nañ ko muy julli mu sujjóot ñu daal di jël ay maam sébret ak wala biir maanaam loo xam ne ci bàq gëléem goo xamante ne maanaam roxum wala roxumu gëléem goo xamante ne maanaam dañ koo denc ay fan ñëw sànni ko ko tuur ko tuur ko ko fekk muy julli maanaam loolu gisoon nañ ko euh, te gisoon nañ li nga xam ne moom moo ci aju woon ci ay atte walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu baabul buzaaqi wal muxaati wa nahwihi fi sawbi maanaam buntu euh, al buzaaqi maanaam moom mooy euh, tufli wal muxaati ak ak ak ñandaxe wi nahwihi ak lu ni mel fi sawbi ci yére gisoon nañ ko gisoon nañu li nga xamante ne moom moo ci aju woon ci euh, asaar yi nga xam ne moom mooy li moo ci ñëwoon ci lenn ci euh, àndandoo ci euh, ma Urwa ibn Zubayr mu jël ko al-Miswar ak ak Marwan rahmatullah radiyallahu ta'ala anil a ñoom ñëpp ñu gisoon maanaam wax ji nga xamante ne moom moo doon jëm ci wàllu googu noonu ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa a sallama saa yoo xamante ne daan xaxtandiku maanaam da tufli bu maanaam ci bésub Xudaybiya lu dul ne dana dal ci loxol kenn ci euh, ci ci ci ci àndandoom yi radiyallahu taala anhum ngir màggal bi nga xamante ne moom la ñu màggal yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak barkeelu bi nga xam ne moom lañ doon barkeelu ci jëmmam ak lépp loo xamante ne dafa tukkee ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nega noonu gisoon nañ ci xadis bi nga xam ne mooy bu sayyidina Anas bi radiyallahu taala anhu ñi nga xam ne dafay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bazaqa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi thawbihi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam day tufli na ci eh, yërëm loolu tamit gisoon nañ ko naka noonu gisoon nañ att yi nga xamante ne moom moo ci aju woon walillahi alhamdu wal minna mu ne baabun léegi dañuy gis beneen bunt mu ne baabun bunt ngi nii laa yajuuzu alwudu'u binnabizi wala almuskir laa yajuuzu du dagan alwudu'u njàpp binnabizi ci li ñuy wax nabiz wala almuskir du caageen loo xamante ne day mandilaate maanaam an nabiz moom mi ngi jóge ci an nabaza wala boog intibazu shay maanaam moom mooy bu ñu sànnee dara ci mbir maanaam bu ñu jëlee masalan tàndarma wala boog euh, euh, raisin wala boog leneen loo xamante ne dañ koy jël dugal ko ci biir ndox maanaam sànni ko ci loolu moo tudd maanaam mu des fa ngir mu mën a jël cafka gi loolu moom moo tudd an nabis wala boog léeg-léeg ñun wolof yi dinañu jël lu demee nekk ceeb dugal ko ci biir ndox mi bàyyi ko fa mu daal di toog maanaam mu nekk fa waaye fekk maadaama yëggul ci niveau boo xamante ne bu dee nag tàndarma la maanaam bu dee ceeb moom du dem ba mën a mandilaate ak yu mel noonu waaye bu dee tàndarma la wala raisin wala bokk lem wala yu mel noonu loolu bu ci yàggee da daal di gis muy commencer soppeeku bu soppeekoo ba mu yàgg ba càkk gi dugg ci dëgg-dëgg léeg-léeg mën naa dem bay mandilaate loolu moom mooy an nabis waaye nag borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuute ci masalay nabis lan moom mooy li nga xamante ne moom lañ ci war a mën a moom moom moom moom lañ ci Euh, war a mën a jàppoo ak li nga xamante ne wara fu ko ci mën a jàppoo ak lan moom mooy li nga xamante ne moom moo ci dagana naan nga xamante ne daganuta naan boolem borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci yi nga xamante maanaam ci ci ne lépp loo xamante ne day mandilaate maanaam loola daganuta naan maanaam ci mandila lay mandilaate moom daganuta naan ni gi noonu loola di mandilaate itam daganuta jàppoo comme li nga xamante ne insha allahu taala danañu ko gis waaye amma li nga xamante ne moom mooy nabis bi loolu nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tamit wuute nañ ci ndax mënef na cee jàppoo waaw wala déet amma imam al Bukhari rahimahullahu taala moom dafa dogu ci wax jooju loolu moom moo tax mu ne laa yajuuzu du dagan maanaam daganut du loo xamante ne lu ñuy maye la ñu mën a al wudu jàpp bi nabis bi ci nabis boobu walaa du caageen al muskir li nga xamante ne moom mooy mandilaate mu ne wa karihahu sib na ko al Hasan moom mooy ibnu Abil Hasan al Basri rahimahullahu taala nga xamante ne mi ngi gane adduna ci kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne yaayam maanaam maanaam moom maanaam ngir ne moom jaam ñoom ay jaam lañ woon yoo xam ne sayyidat ummu salama radiyallahu anha moo leen moom moo leen goreel moo tax ñoom moom moo leen goreel te moom moo leen moo ko moo tax moo ko présenté sahaaba yi radiyallahu taala anhum yóbbu ko ci sahaaba yi ñu ñaanal ko moo tax euh, sayyidna Umar ibn Khattab radiyallahu taala anhu ñaanal na ko allahumma faqihhu fi din wa habibhu ila nnaas yàlla may ko mu nekk koo xamante ne dafay am xam-xam bu sell ci diine te it nga may ko mu nekk koo xamante ne ku nit ñi sopp la te loolu borom bi subhaanahu wa taala nangu na ko moom bokk na ci li nga xamante ne maanaam moom tamit mooy mooy sëriñu ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ahlu tasawuf lu bari ci ñoom seen càllale yi nga xamante ne ñoom ci moom mii la yegg jaare ci sayyidina Ali karramallahu wajha te moom euh, bu jigee ci sayyidina Ali karramallahu wajhahu ñëw ci yéen ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam daal di jëlee moom ci sayyidina Jibril sallallahu alayhi wa sallam mu jëlee ci rabbul mulki wal malakut maanaam kon mooy loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy càllale gi gën ci càllale waa ahlu tasawuf mooy bii nga xamante ne mooy bii nga xam ne bu yëgtee day jaar ci sayyidina Hasan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu moom Hasan al-Basri mi ngi génn àdduna ci weeru rajab wax nañ ne ci weeru rajab la ci quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi node weeru rajab cent dixième année cent dixième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la génn àdduna moo tax téeméeri fan lañ ci teg ki nga xamante ne moom mooy beneen biddiwu waa Basra bi mooy al imam Muhammad ibn Sirin gisoon nañ ko démb radiyallahu ta'ala anhu moom it mu daal di génn àdduna ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa kàngam ya moom waa Abul Aliya te Abul Aliya moom mooy moom mooy Rufay ibn Mihran euh, ar-Riyahi moom euh, rahimahullah rahimahullahu ta'ala moom ci kibaaru taabi'iin yi la bokk tamit ci taabi'i yu mag yi la bokk euh, rahimahullahu ta'ala nekk ki nga xamante ne imam la ci wàllu xam-xamu tafsir moo tax booy xool téere tafsir yi ñuy wax qaala abu aliya nangam abul aliya bii la niki noonu ci xam-xamu euh, fiqh naka noonu ci xam-xamu tasawuf nekk noonu jàngkatu alquran la boo xamante ne jàng na alquran ci ubay ibn kaab ak zayd ibn saabit radiyallahu taala anhum di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñooñu tamit ñu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne tamit ne jàng na alquran ba mu jeex ci sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu taala anhu naka noonu noonu la nekkee koo xam ne imam bu màgg la kon ci daanaka mën nañ mën naa wax mbooleem fànn ci fànnu xam-xam yi ñoom ñaar ñii nag seen ay xadis ñu ngi ci kutubu sitta al euh, euh, euh, al imam Abul Ali rahimahullah moom ñu ngi génn àdduna ci li li ñu wax mooy quatre-vingt-dixième année ci weeru Shawwal quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma imam al Bukhari rahimahullah moom dafa ne ci quatre-vingt-treizième ci la génn adduna rahimahullahu taala rahmatan wasi'a mu ne waqaala wax na Ataa moom mooy maanaam kon wax na ni kariha kon ñoom dañ koo sib maanaam dañoo sib ne euh, li nga xamante ne moom mooy di euh, di di jàppoo ci li nga xamante ne moom mooy euh, annabiz maanaam moom mooy ndox mi nga xamante ne dañ koo jël dugal ko sànni ko ci biir ci biir wala tàndarma gi nga xamante ne moom la jël sànni ko ci biir euh, ndox mi ngir mu mën a jël cafka gi bu ko defee maanaam bu ci yàggee tuuti day jël cafka gi loolu maanaam moom loolu loolu dañ koy wax euh, asar bi nga xam ne moom mooy bu al imam euh, Hasan al-Basri rahimahullah al imam Ibn Abi Shayba ak Abdurrazzaq ñoom ñaari imaam yooyu kenn ku ci nekk ci sa musannaf indi nga wax ji nga xamante ne li mu wax mooy laa tuwadda'u min min nabi bi nabizin laa tuwadda'u bi nabiz kenn doo maanaam déefute jàppoo ci nabiz waaye al imaam Abu Ubayd jëlee na ci beneen yoon boo xamante ne dafa wax ne laa ba'sa bihi loolu ayut maanaam nga gis ne kon li ñu xamee kon ci biir bunt boobu moom mooy ne moom daf koo siboon maanaam sib gi nga xamante ne moom la ko sib maanaam du woon sib boo xamante ne euh, sib sib gu dëgër la man maanaam du ne du ne jàpp ñu ne dafa xaraam waaye ñoom moom daf koo siboon kese. loolu nag dafa jegewantoo ak wax ji nga xamante ne moom la imam Abu Hanifa an-Nu'man alal jamii rahmatu minallahi wa ridwaani wax ndax moom dafa jàpp ne ndax imam maanaam mooy xanafiyee rahmatullahi alayhi mooy rawatina imam Abu Hanifa ñoom dagan moom daganal na ñu mën a jàppoo ci ndox mu mel noona maanaam moom mooy ndox moo xamante ne da nabiis la maanaam ñoom daganal nañ ko moom daganal na ko waaye daf koo tëralal ay condition condition bu njëkk bi moom mooy ndox bañ fee am maanaam bu fi ndox amut ñu daal koy def ñaareelu condition bi moom mooy ñu bañ a nekk ci biir dëkk yi loolu moom mooy ñaari condition yooyu moom la ko tëral loolu maanaam comme ñu nekk ci tukki te amuñu ndox bu boobaa te nabis rek nekk bu boobaa mënef na koo jël mënef na koo mënef na koo cee jàpp waaye bu demee ba forox ba nga xamante ne day mujj dem ba nekk luy màndilaate loolu moom dafay daal di nekk loo xamante ne kenn du ci mën a jàppo loolu moom mooy waxu xanafi rahmatullah alayhim amma ku mel ni al imam al awzaa'i rahimahullah moom daf koo daga nag ci lu ñu joyal maanaam moom jàpp na ne euh, ndox mi maanaam nabis bi maanaam condition yooyu imam abu xanifa def rahimahullah condition yooyu moom amu ci maanaam condition yooyu amu ci dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci wàll googu noonu amma ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur mooy mooy maliki euh, yi ak xanafi maliki yi ak shafi'i yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañ koo tere lu tax ñoom dañoo jàpp ne ndox maa un mutlaq moom mooy li nga xamante ne te moom mooy ak taxuurul mooy taxuur maa un taxuur moom moo mën a jàpp moom moo mën a euh, jàpp moom moo mën a euh, tax nit ñi mën cee jàpp mën cee sangu farata maanaam laap ngir laap mu munta wéree lu dul ci li ñu tuddee maa un taxuur te maa un taxuur soit day nekk maa un mutlaq wala mu nekk loo xamante ne dootul mutlaq waaye dañu koy jéggale yi nga xamante ne moom la ñuy jéggale nag waxoon nañ ko ci jotaay yi weesu amma li nga xamante ne mooy maa un mutlaq maanaam ñaari définition la am mooy benn bi moom lañ doon wax maanaam moom mooy euh, euh, mooy al baaqi ala asli xilqati wa huwa al maa ul baaqi ala asli xil ala asli xilqati maanaam mooy ndox mi nga xam ne dafa def ci cosaanum nañ ko binde am na tamit beneen mooy ismu maa bila qayd loolu tamit dañ ko koy firé maanaam ci téere fiqh yi mooy ismu ma mooy turu ndox moo xam ne bilaa qaydin amul tënk maanaam ngir alquran dafa ne dafa ne bu ñuy jàpp dafa ne euh, bu fekkente ne da amoo leen lii maanaam da ngeen a nekk ci ak ngant bu leen mën a teree jàpp wala sangu farata mu ne walam tajidu maa an te amoo leen ndox mu ne fata yammamu na ngeen daal di jublu ci sa'idan pàkk boo xam ne tayyiban bu laab la maanaam nga gis ne diggante ndox la wax boo leen ko amee te bu ñu déggee ndox li sa xel di dem loolu moom mooy maa un mutlaq mooy ndox moo xamante ne kenn tënku ci dara te bu ñu xoolee nabiz nabiz lu ñu tënk la mooy ndox la moo xamante ne dañ naan ndox la boo xamante ne dañ ko ndoxum tàndarma la ñuy wax wala ndoxum nàngam maanaam bépp ndox boo xamante ne dañ dañ koy tënk te lañ ko tënkee du jotaay ba du bërëb ba mu ne loola wala boog du fa mu jóge loola dañ koy loolu ma loolu bu ndox mooma dootul mutlaq maanaam mooy masalan bu fekkente ne dañ ne ndox mii kat ndoxum teen la xam nga loolu bërëb bi mu jóge la wala ndoxum dex la wala ndoxum géej la yooyu terewu koo nekk mutlaq waaye bu fekkente ne maanaam masalan tamit buñ ne ndoxum zam loolu terewu koo nekk mutlaq wala ñu ne ndox mii kat dëkk sàngam la jóge masalan tey buñ ne ndoxum Tuuba wala ndoxum Kaolack yooyu nga xamante ne dañoo fiiwee masalan euh, ne euh, dañuy weex wala yu mel noonu wala dañuy yàq ay bëñ loolu terewu koo nekk mutlaq waaye fi nga xamante ne moom mooy ndox bi nga xamante ne par exemple bu ñu neen ndox boo xamante ne ah ndoxum xorom maanaam ndoxum suukar maanaam mooy ndox moo xam ne dañ cee def suukar wala ñu def ci xorom wala yu mel noonu loolu day daal di génn ci mutlaq gi daal di dugg ci xayit taqyid maanaam ne dañ koo tënk ci meloo yi nga xamante ne mooy la mu jaxasool loolu nag bépp ndox nag boo xam ne dafa génn ci cadre boobu loolu boobu mooy loolu li nga xamante ne déefu ko tuddeetu maa un mutlaq am na nag différence entre li ñu tuddee maa un mutlaq ak mutlaqul maa maanaam ndoxum ndox mu ñu joyal ak joyalu ndox lan mooy différence bi mooy ne ndox mu ñu joyal mooy buñ nee ndox rek li sa xel di dem mooy wala ndoxum robinet wala ndoxum sayaan nga wala ndoxum euh, dex ga wala ndoxum teen ga ak yu noonu waaye euh, mooy ndox mi nga xam ne dafa nekk ci cadre naturel waaye amaa buñ ko commencé wutal ay tur maanaam di ko tënk ci loo xamante ne dafa jaxasoo ak moom rek loola bu boobaa ndox moomu loola du ko teree bokk ci mutlaqul maanaam mooy joyoon ndox maanaam mooy bu ñu waxee ne mënef koo dugal ba tey ci cadre ndox waaye kenn du ko dugalati ci cadre ndox moo xamante ne dañ koo bàyyi ci à l'état absolu maanaam ndox moo xamante ne lañ naan lii de ndox la maanaam bu boobaa faaw ñu tënk ko. loolu nag la ñu tuddee maa un muqayyad maanaam ndox mu ñu tënk léegi nag ndox moomu ñu tënk bu fekkente ne dafa bari loo xamante ne dañ koo maanaam masalan tey buñ ne euh, aw raxasit maanaam buñ ne ndoxum raxasit maanaam ndoxum raxasu mm-hmm. ndoxum raxasu tey buñ ko waxee loolu day génn fi maanaam mooy buñ ko xësee ba jëfandikoo ni lii de am ndoxum raxasu la maanaam mooy nit ñi raxasu nañ ci ba pare mm-hmm. léeg-léeg ñu tudd ko fekk liñ ci jublu mooy dañ ko fee teg ngir nit ñi mën cee raxasu waaye bu ko raxasoo ba noppi loola ndox moom am ndoxum raxasu la tudd léegi ndoxum raxasu nag loola dootu def ci mën a jàppooti bu fekkente ne maanaam ngir soppeeku bi nga xamante ne moom moo ci am defu ci mën a jàpp defu ci mën a sangu farata te it ci jumhur tamit defu ci mën a euh, dindi nga lu tax ngir ne dafa génn ci tënk gi nga xamante ne moom lañ doon tënkee ndox loolu nag moom mooy loolu moom masala bi lii moo tax imam al-Bukhari rahimahullah ngir teqantal ci buntu masala boobu moo tax mu indi ko lii yëpp day dëgëral ni imam al-Bukhari rahimahullah dafa jàpp ne ndox am na différence bu baax entre tahuur ak taahir maanaam tahuur ak taahir comme ni nga xamante ne loolu moom mooy li ëpp ci fuqaha yi wax rahmatullah alayhim dont mbokk maanaam fuqaha hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom tahuur rek moo existé te ak ak najis ak te ñoom tahur mooy tahir ci ñoom ginnaaw après najis lu sobewu kon waaye nag am na fu muy yegg maanaam ba nga xamante ne loolu di dootul ndox maanaam ñoom feek mbir mi mi ngi nekk ndox rek day daal di baax waaye bu génnee cadre ndox ba daal di mën a nekkal masalan tey euh, ndoxum café café bu boobaa kenn dootul waxati ndoxum café dañ naan rek café wala attaaya la ñuy wax kenn dootul waxati ndoxum attaaya waaye fii maanaam yëggagul ci niveau bi nga xamante ne dañ koy génnee ci turu ndox tuddee ko leneen rek ñoom loolu da ba tey mënef na cee jàppoot mënef na cee sangoo farata mënef na cee dindee sobe maanaam kon différence boobu comme ñoom ndoxum raxasu mu ñoom du leen déranger fii nekkul loo xam ne dañ cee dugal saabu bu mu xëpp ak yu mel noonu waaye maadaama mi ngi nekk tudd waaye buñ demee ba nga xamante ni léegi aw raxasit la tudd aw raxasit rek bu boobaa léegi ñoom dootuñu ko mën a jëfandikoo ci maanaam ngir ne dafay dem ba tilima tilim wala saabu bi dem ba ba ba jaxasoo ci ba nga xam te ne lii moom dootul ndox am potit la masalan am potit loolu ñoom duñ ko jëfandikoo waaye ndox mi bu fekkee saabu da cee dugg rek mu xaw a jaxasoo noonu rek loolu moom dérangé wu leen maanaam kon lool moom mooy teqantal li nga xamante ne moom moo am ci mazhab yooyu raxam ci mazhabu fuqaha yi rahmatullahi ala al mu ne fa qaala ata mooy ibnu abi rabah rahimahullahu taala moom it gisoon nañ ko mu ne at-tayammumu muy tiim mu ne ahabbu moo gën a sopp ilay maanaam moom mawlaa la ci abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhu maanaam abdullah ibn abbas radiyallahu ma moo ko godeel te taalibeem la taalibeem la bokkoon ci euh, déedéet du woon mawla maanaam taalibe la ci mawla ci mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala bokkoon ci fuqaha yu mag yi comme niñ ko gisee woon nekk ci ñi nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a borom xam-xamu fiqh yi ak borom xam-xamu tam mi ngi ci ashaabu kutubu sitta maanaam ñoom ñëpp solo nañ ay xadisam te borom xam-xam la boo xamante ne tamit ci mboolem domaine xam-xam yi nag ci wàllu waa tasawuf dañ koy jëf koy dañuy àtte woo ci moom lu bari ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha fuqaha yi dañuy faral di jëlee ci moom lu bari qaala ata nangam nangam léeg-léeg sax mu benn wax benn wax boo xam ne moom rek ko wax waaye day jaral borom ko xam ñu indi ko ni wax jii nag ata ibn abi rabah moom lii la jàpp rahimahullah moom tamit dañuy doon wax tamit naan euh, maanaam bari na daal loo xamante ne ci euh, xam-xamu xadis ci ci xam-xamu tamit gis ngeen ko ay xadisam dañ koy indi lu bari ni ki noonu ci domaine euh, tafsir xam-xamu tafsir tamit da gis boo xoolee téere tafsir tafsiru Tabari wal Hafiz Kathir et cetera rahmatullah al jami ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp Zadul Masir ak ñeneen ñoom ñëpp da ngay gis ñuy wax qaala Ata nangam imam Ata ibn Abi Rabah rahimahullah la wax ci boobu mu ne at-tayammum tiim ahabbu moo gën a so eh, amma asaru Abu Aliya bi loolu dañ ko wax imam Abu Dawud solo na ko ak Abu Ubayd ñoom ñëpp solo nañ ko eh, mu ne qaala Ata ibn Abi Rabah nee na at-tayammum tiim de ahabbu moo gën a sopp ilayya jëm ci ci man minal wudu'i ci ji jàppoo bin nabizi ci nabiz walla bani ak meew maanaam meew tamit mënefu koo jàppoo ngir ne meew loolu yaakaar naa ne lu leer la euh, amma euh, wax jii nga xamante ne tam moom la Ataa wax rahimahullahu taala imaam Abu Dawud solo na ci yoonu euh, Ibn Jurayj rahimahullahu taala mu jële ko ci moom Euh, ne moom dafa siboon ñuy jàppoo li nga xam ne moom mooy an nabiz ak li nga xam ne moom mooy ak an ak meew mu ne tiim moomu ko gënal inna tayammuma ahabbu ilayya minhu tiim day moomu ko gënal te loolu mooy wane ne kon maanaam dafa war a am maa nag lii nag mëneb na ci déggee ñaar mëneb na ci déggee ne moom day euh, daf ko maanaam euh, daganaloon na ko dagaloon na ñu mën a jàppoo ci lu mel noonu loolu mëneb na ko ciy déggee hmm. waaye mëneb na ngir ne lim ne tiim moom moo ko gënal maanaam tiim moo ko gënal bokkut ak lii bugguma ko lii duma ko def waaye euh, leneen li ci des mooy ne kon euh, bu boobaa dañuy daal di gis ne dañuy daal di jàpp ne kon moom daganal na ñu mën a jàppoo leneen loo xam ne du ndox waaye lu ndoxe la maanaam te loolu moom deru bu yéeme lay doon kon li nga xam ne moom lañ ci maanaam bu boobaa li nga xam ne moom mooy li gën a lëng kon mooy ne euh, moom. li mu jàpp mooy ne mënee jàppoo lu dul maanaam maanaam nabiis kenn mënu koo jàppoo ndax daf koo lëkkale ak meew lëkkale bi mu ko lëkkale ak meew parce que boo jàppee ne meew kon li muy tekk mooy meew mënif na koo jàppoo euh, kon bu boobaa mënif naa jàppoo lu ne lépp lu ndox rek mënif na koo jàppoo féeg du sobe waaye te loolu moom lu wax la joo xamante ne euh, lu béro béro béro lay daal di doon Euh, moo tax wax ji li nga xam ne moom mooy kon li gën a lëng ci dégg gi ñu ciy déggee moom mooy ne ah tiim de du ma koy di def bu fekkee ndox ngi fi ak ndox mu fi mën a ne waaye nag dëgg dëgg nag bu fekkente ne nabi da fi nekk moom ak ak moom meew daal laay xamale moom damay daan dem tiim ji waaye nag waxin wi rek maanaam la waxee waxin woo xamante ne moo gën a sedd wala mu gën a rafet loolu kon moom lañ ciy déggee inshaa allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab li haddathana Ali ibn Abdullah te moom mooy Ali ibn Abdullah ibn eh, Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawlaahum moom dakkantalam mooy Abul Hasan eh, al eh, Abul Hasan ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala al-Basri mooy sëriñu imam al-Bukhari bu mag bi nga xamante ne moom la doon wax naan du ma tuutal sama bopp ci lulul ci kanamu Ali ibnul Madini rahimahullah moom mi ngi gane àdduna 161 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna 234 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rek ñoom ñoo solo ci moom muslim ak imam ibn ñoom solo moom comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee woon mu ne qaala nee na haddathana Sufyaan te moom mooy ibnu Uyayna moom dakantalam nekkoon Abu Muhammad al-Hilaali euh, al-Kuufi rahimahullahu ta'ala maanaam xam ne waa Kuufa moom la cosaanoo woon nekkoon na tamit Makka amma Ali euh, ibn al-Madini moom waa Basra la imam Sufyaan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala muy moom moom kon mi ngi gane adduna cent septième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent quatre vingt dix ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon taalibey imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala jëli solo tamit ci Abu Ishaq as-Sabi'i biñ gisoon ci suñu jotaay bi weesu ak Amr ibn Dinar ak Muhammad ibn munkadir Euh, ak euh, Abu Zinad ak Asim ibn Abi Najud al-Muqri ak al-A'mash ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' moom mu ne qaala haddathana moom moom nettali nañu az-Zuhri mooy imam bi nga xamante mooy imam bu màgg boobu Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala abu dakantalam nekk Abu Bakr moom mi ngi gën a adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, wa sallama nekkoon ki nga xamante ne moom mooy ponkal waa jamonoom nekkoon imam bi nga xam ne moom moo doon waa fuqaha as-sab'a yi euh, rahimahullahu ta'ala moom moo tax imam ibnu Uyayna bii jëlee ci moom di taalibeem nee na lam yakun fi nnaasi ahadun a'lamu bis sunnati minhu mu ne kenn ci biir nit ñi amuloon kenn ku ko gënoon a xam sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ba pare mu daadi ci teg ne jaalasna alxasana wa ibnu sirina fa ma wajadna ahadan a'lamu minhu jotaayoo nañ ak alxasan mooy alxasan albasri um, ak ibnu muhammad ibnu sirin ànd ak ñooñu ni ñu may def mu ne waaye imam az-zuhri moom kenn koo xamante ne moo ko gën a xam moom moo ko ëpp xam-xam te gisuma ci kenn ci ñooñu noonu du moom du du du du qataada du xamaat Euh, maanaam euh, maanaam ku gën a xam Zuhri wala Hammaad wala ak ak Qataada maanaam te Zuhri moo leen gënoon a xam te moo gën ëppoon xam-xam ci waa Madina waa Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam nekkoon ta sëriñu imaamu Maalik tamit rahimahullahu taala nekkoon ki nga xam ne moom moo njëkk bind xam-xam xadis moo njëkk bind xadis euh, téere xadis moo ko njëkk bind. comme euh, imam boobu rahimahullahu taala daanaka jarul ñuy wax ci moom lu bari dañ koy romb waaye du ñuy faral di wax ci moom ngir ne maanaam màggaayam ëppante na ak ñuy waxtaan waxtaane moom mooy kan waaye léeg-léeg rek ñu am lu ñu wax ci ay mbiram rahimahullahu taala mu ne an abu salama moom mooy abu salamata ibn abdurrahman ibn awf euh, radiyallahu taala anhuma moom abu salama bi moom mi ngi génn àdduna tamit moom it quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi di kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha as-sab'a yi ci benn ci wax yi nga xam ne moom mooy eh, ci juróom-ñaareel bi anakan la maanaam moom mooy Abu Salama bi ibn Abdurrahman ibn Awf maanaam nga gis ne comme ba tey day dëgër li nga xam ne moom lañ doon wax naan 93 maanaam 93 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te Madinatul Munawwara maanaam ñoom dañoo ñàkk ay kàngam yu bare bare gis nga ko moom mii Sulaymaan ibn Bilaal ci la bokk moom mii ci la bokk Euh, Abu Salama bi euh, Urwata ibn Zubayr ci la bokk Ubaydullah euh, ibn Utba ibn Mas'ud ci la bokk ak ñeneen rahmatullah al waaye ponkal tamit gane nañ ci àdduna te kateen ke ci gën a siiw nekk seen njiit nekk ponkal ba mooy al imam mooy imaamu daaru hijra imam Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu mu ne an Aisha moom tamit ñoom ñii ñëpp seen ti hadith yi ñi ngi ci kutubu sitta Sufyan ibn Uyayna imam az-Zuhri Abu Salama ñi ay ponkal lañ ñoo xam ne kenn du laaj ñooñ ñooy ñan an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha al-mubarra'a dañ koy wax al-mubarra'a ka nga xam ne moom la moom la ñu setal ngir yàlla ci boppam moo wàcce al-Qur'an wàcce al-Qur'an ngir setal ko te ay yoo xamante ne ci suuratu nuur la nekk maanaam tur saar bi mu tuddee leer bi subhaanallah la wàccee ay aaya al-Qur'an yoo xam ne ñoo koy setal ci mboolem xeetu ayib radiyallahu taala anha wa ardaha moom muy sopp yenente bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la gënoon a sopp ci mbindeef yi moom ci ñuy dund loolu yëpp damaa lay wane ak màggaayam radiyallahu taala anha di koy umm, umm moom mooy ummu abdullah ndax dafa ne bi sallallahu alayhi man day sa soxna yëpp kenn ku ci nekk am na kun am na dàkkantal man maa ko amut moom ngi mu ne ko yow yaay ummu abdullah waaw mu dàkkante la ko ummu abdullah maanaam mooy yaayu Abdullah maanaam subhaanallah te loolu noonu maanaam ay ay ay ay mbuut yu mag ñoo nekk ci dàkkantal boobu radiyallahu ta'ala anhu warda wa ja'ala ma firdawsi maswaha wa ma'waha moom mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa salaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon ci xadiis bi ñi ngi ci kutubu sitta am na moom bokk na moom mooy kël jigéen bi bokk ci ñi ëpp muksiruna yi ñi ëpp juróom-ñaar ñi ëpp li nga xamante ne ñoom ñoo solo ay xadiis ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom mi ngi mm, solo na deux mille deux cent dix xadiis yoo xamante ne toxalal nañu ko limal nañ ko ko xam ne cent soixante-quatorze yi muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari yi wéetoo ci cinquante-quatre amma imam Muslim moom mi ngi wéetoo ci soixante ci ay xadis mu ne moom sayyidat Aisha radiyallahu anha an an-nabi yi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na kullu sharabin bépp naanu maanaam naanu mooy lépp lu ñuy naan loo xamante ne askara day mandilaate fa huwa lool xaraamu ndax xaraam maanaam kon bépp naanu kon mbir mi bu boobaa lii day daal di dem ci li nga xamante ne maanaam moom li ñuy tuddee muskir maanaam moom dafa am li nga xamante ne moom la ñuy tuddee muskir am loo xamante ne moom la ñuy tuddee mufsid am lu ñu li nga xam ne moom la ñuy tuddee murqidd li nga xam ñett yooyu nag maanaam moom mooy mu mu mu mu mu mu murqidd mooy li nga xam ne day nelaw loo waate maanaam mooy comme li nga xamante ne buñ la ko jamee maanaam euh, loolu moom dalay day nelaw dalay nelaw loo mooy comme comme anesthésie yeeg ak xeet yu mel noonu yooyu mu loolu mu tudd wala loo xam te ne boo ko naanee wala boo ko jëfandikoo ci saa si da ngay daal di nelaw perte conscience dootoo yëgati maanaam kon loolu dalay lay nelawloo mais day fàdduloo xel mi waaye day day day tax ba sa yaram yi dootuñu amati yëg-yëg loolu moom mooy euh, mu murqid maanaam nga xam ne sa yaram yi dootuñu yëgati dara amma li nga xamante ne moom mooy mufsid mooy li nga xam ne day yàqum xel maanaam moom mooy comme lu demee nekk yàmbaax wala dorog ak yu mel noonu yooyu moom boo ko jëlee day yàq sam xel waaye du yàq yaram bi maanaam sa yëg yëg-yëg gi daf fiy nekk ba tey amaa li nga xamante ne moom lañu ñuy wax muskir mooy li nga xamante ne day mandilaate maanaam moom day day day yëkkati du yëkkati yëg-yëg gi waaye xel mi lay jaxase maanaam xel mi lay jaxase maanaam loolu bu boobaa da dugal ci bànneex bu kawe maanaam xel mi lay yëkkit lay jaxase ànd ak bànneex bu kawe loolu moom mooy muskir kon ñett yooyu loolu moo leen wutale ak te yi nga xamante ne nag ñoom ñoo ci aju mooy lépp loo xamante ne dafa dugg ci murkid ci ci ci ci ci murkid lu lay nelawloo wala boog loo xamante ne mufsid la yooyu maanaam ñoom ñett ñëpp lu bari li d'accord nañ ci ne dafa xaram lu bari li dafa xaram loolu moom d'accord nañ ci li nga xamante ne moom moo mooy beneen acte bi moom mooy ne lu tuuti li daañ ko daganal ci ngir faju wala yu mel noonu maanaam lu tuuti ci ñoom daañ ko daganal bu dee faju moo tax ñu jóg maanaam loolu moom mooy ñaareel atte yi nga xam ne moom mooy ci murtad waaye am ma sàngara maan wala boog lii mandilaate mooy muskir lii sang lii mandilaate loolu moom lu bari li ak lu tuuti li ñoo ci yëpp dañ xaraam loolu mooy benn acte bi mu lu tuuti li ak lu bari li dafa mooy benn ñaareelu acte bi mu beroo moom mooy day waral ay duma mooy ñaar bi nga xamante ne teeñ yee ñu waral duma maanaam yi dafa dafa xaraam maanaam tey ku jël yàmba wala mu jël euh, dorog wala bokk muy muy muy jam boppam wala boog muy jëfandikoo loo koy lu koy anesthésier loolu du waral ay duma waaye nag ki nga xam ne moom mooy qaadi bi moom mooy xool ci jamono jiñ ko jëfandikoo ji ko waaj a jëfandikoo ak dëkk ba mu ko jëfandikoo naka la xaalu nit ñi mel ngir xool acte bi nga xamante ne moo adapté ak loola maanaam loolu la ñu tuddee tasir moo xam léeg-léeg mën naa dem ci duma mën naa dem ci tëj kaso mën naa dem ba ci yedd kete maanaam waaye daal acte bi nga xamante ne moom moo aju ci loola ñoom maanaam loolu ñoom juge bi moo koy loolu mooy beneen mooy mbir bi aju ci li nga xam ne mooy murtad ak mufsid amma li nga xamante ne moom moom dafa beroo wii bu njëkk bi mu beroo moom mooy comme niñ ko waxe mooy lu tuuti li ak lu bari li daf xaram ñaareel bi ci def bi mu beroo moom mooy day waral ay duma moo xam lu tuuti nga ci jël wala lu bari nga ci jël xattaa ba fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne maam boo jëloon paanu ndox sax paanu ndox nga jël benn toq sàngara maam luy màndilaat nga dugal ko ci ba pare nga jël puso nga jam ko ci nga macc ko sax dañ lay duma quatre-vingts maanaam ngir lan ngir yiini bi yiini ba nga ci dugal ndax in innamal a'malu binniyati jëf yi ci yéene ji lay aju wa in wa wa wa innama li kulli imri'in ma nawa te nit ku nekk la mu yéene loola ngay am maanaam kon ñoom ci buntu yéene ci lañ dugalee loolu moo tax fuqaha maliki ci buntu boobu ñoo ci gën a tar rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeneen borom xam-xam yi rahmatullah yégguñu ci googu tar maanaam yégguñu ci googu tar hmm. ah, ñi nga xamante ne waaye daal képp ku ko naan lu tuuti moo xam man ni nga wala man di woo ñoo ci yem nag day waral ay duma ah, ni nga xam ne ñooy jumhur mooy xanafiye ak maalikee ak shafiye rahmatullah alayhim ak mbooloo ci xanaa bi xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañ ne quatre-vingts coups lañ lay dóor amaa xanaabila yi li gën a siiw ci seen mazhab te gën cee bëri rahmatullah alayhim moom mooy ne cinquante coups lañ lay dóor loolu moom mooy beneen bi beneen bi ci def moom mooy lii màndilaate dafa sobewu te yeneen yi ci def sobewuñ maanaam loolu lu ma ta bàyyi xel la mooy ma dafa dorog bi euh, yamba cocaïne bi xeet yooyu noonu ñooñu ak yi anesthésie yooyu duñ ay sobe amma liy màndilaate moom sobe la kon lépp lu dugg ci bu domaine mandilaate rek day daal di mujj nekk lu sobewu ngir xaraam gi mu xaraam euh, loolu nag wax ji loolu maanaam kon bépp luy lépp loo xam ne lu ñuy naan la loolu day mandila maanaam te muy naa mandilaate rek yenente bi sallallahu alayhi wasallam suñu xadiis bi euh, nee na dafa xaraam maanaam te lépp loo xamante ne dafa xaraam ci ci jëfandikoo ci lekk ak naan lépp lu xaram ci lekk ak naan loolu qaida la sobe la lépp lu xaram ki lekk ak naan sobe la dégg loolu lu mat a bàyyi xel la loolu moom qa règle la euh, léegi euh, kon loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ko fii ngir ne loolu ba mu sobe woowe te nabi euh, moo tax waxul jëfandikoowul xadiis yi wax ci wàllu sàngara dafa jëfandikoo xadiis yi wax ci yii màndilaate moo tax borom xam-xam rahmatullah wuute nañ ci lan moom mooy sàngara ak lu dul sàngara Hanafi yi maanaam Hanafi yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne sàngara mooy rek lu jógee ci raisin loolu kese mooy sàngara lépp lu jógee ci raisin ñu fermenté ko et cetera mu jaar foofu war a jaar dem nekk alcool loolu maanaam éthanol lay nekk loolu moo tudd sàngara amaa yeneen fuqaha yi te ñoom ñooy Maliki Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañ ne déedéet balaa li ñuy tuddee sàngara mooy rek li mooy mooy lépp luy màndilaat te lii daf koy wax am na tamit beneen xadis moom mooy kullu muskirin xamrun wa kullu wa wa wa kullu kullu muskirin xamrun wa kullu xamrin xaram bépp bépp luy màndilaate loolu sàngara la tudd te lépp luy sàngara daf xaram maanaam loolu tamit muy beneen beneen bi ci moom mooy bokk na ci li nga xamante ne kon Euh, beneen acte la bu aju ci sàngara mooy dafa xaraam ñu di ko jaay ñu di ko yanu ñu di ko et cetera ak yu ñu di ko laal ñu di ko jëfandikoo maanaam lépp lu ci dugg maanaam dafa ba pare lu néew li ak lu bari li ñoo ci yem te nabiz loolu li tax imaam al-Bukhari rahimahullah lëkkale nabiz ak sàngara ak lépp luy mandilaate mooy ne nabiz bu demee ba jéggi ci yenn niveau yi day mujj soppati ku nekk luy mandilaate te lépp luy mandilaate da da xaraam kon comme dafa xaraam ñu naan ko li ñu tekki mooy daal di xaram ñu mën koo jàppoon ngir sobe bi mu sobewu maanaam loolu tamit kon moom moo nekkoon euh, at yi nga xamante ne moom moo moom moo ci nekkoon xadis euh, bi imaamu Malik rahimahullahu taala solo na ko xadis numéro deux mille euh, quatre cent cinquante et un amma imaam al-Bukhari indiwaat na ko ci xadis numéro cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq ak cinq mille cinq cent 86 insha allahu taala buñ ca yegsee dañ ko gën a gis hadith bi nga xam ne imam muslim rahimahullah indi na ko ñaari ci hadith numéro 2001 ah, imam ah, Abu Dawud as-Sijistani indi na ko hadith numéro 3682 ak 3687 imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 5590 5591 5592 5593 5594 ak 5682 am imam ah, at-Tirmidhi

kon ñoom aljamaa solo nañ ko maanaam waa euh, juróom-ñaar ñoom ñëpp solo nañ ko niki noonu imaamu Maalik tamit rahimahullahu taala solo na ko ci Muwatta mu ne baabu buntu xaslil mar'ati maanaam sang maanaam raxas gi jigéen ji di raxas abaha baayam addama deret an wajhi euh, wallif xar kanamam euh, loolu maanaam ngir buntu la boo xamante ne Euh, euh, am na ci riwaaya Ibn Asakir boo xamante ne ni ñu ko tuddee mooy ghaslul mar'ati dama an wajhi abiha maanaam raxas gi nga xamante ne ghasl raxas al mar'atu ba jigéen ak dama deret an wajhi euh, ci xar kanamu abiha baayam maanaam loolu moo tax maanaam ngir loolu nag ci riwaaya Ah, al-Kushmihani moom min wajhi la wax maanaam min wajhihi maanaam moom baabu ghaslil mar'ati abaha waxul an wajhi waaye min wajhi ci riwaaya al-Kushmihani rahimahullahu ta'ala ah, kon moom mooy ne loolu mooy li aju ci wàllu riwaayaat yi maanaam ci ni buntu bi ni nga xam ne noonu lañ ko tuddee moom mooy kon raxas gi nga xamante ne liñ ci jublu daal mooy raxas gi nga xamante ne moom la jigéen ji di ñëw di raxasal baayam maanaam xar kanamam bu fekkente ne deret def ci wàcc maanaam dafa am boo xoolee nag imaam al-Bukhari rahimahullah suy tuddee maanaam bunt su koy tuddee daf koy tuddee loo xamante ne dafay rot ci ñaar bu amee bunt boo xam mbir mi bu rotee ci xadiis wala lu ko jege maanaam moom loolu lay tuddee bunt bi loolu moom moo tax léeg ngeen di gis mu naan bunt nangam ci ginnaaw bi ñu dellu si ngir leeral ne maanaam lim ci nam rek mooy atte yi nga xamante ne ñooy wër-wër loo ci nangam ak nangam ngir ne wax ji nga xam ne moom day tànn tout le temps Euh, li gën a jege baatu alquran wala baatu xadis maanaam moom lay gën di tànn lu ko gën a jege loolu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala noonu lay faral di doxale rahimahullahu rahmatan wasi'a kon mu daal di wax ne bunt bi ngir raxas la euh, euh, maanaam maanaam dafa baayam waaye maanaam mooy képp koo xamante ne kon armaalam la maanaam jigéen mën naa jàppale nit raxasal ko li nga xamante ne moom mooy xar kanamam te loolu nag daf koy indi ci buntu njàpp ngir wane ne benn mooy ne bu dee deret sobe la dindi gi nga xamante ne moom lañ koy dindi mooy ne sobe bu nekkee ci nit képp kenn mën na koo dindi doonte jigéen la waaye ci sartu mu nekk sa soxna wala mu nekk koo xamante ne sa koc armal la ci sartu boobu lay amee mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne nit ki suy jàpp mënef na koo mënef naa jàpp eh, waaye mu am cër yoo xamante ne maanaam am jigéen joo xamante ne moo la ciy jàppale ngir sa jàppali mën a mat su fekkente ne da nga ci toll foo xamante ne mënoo ko jëfandikoo loolu moom moo tax mu indi asaru al imam Abu Aliya bii nga xam ne moom moo ñëw waxoon nañ ko euh, léegi mooy Rufay ibn Mihran ar-Riyahi rahimahullahu taala mu ne waqaala wax na Abu Aliya rahimahullah imsahu masal leen ala rijli ci sama tànk yi fa innaha ndax ñoom kat maridatun dañoo euh, feebar Euh, asar bi moom Abdurrazzaq solo na ko an ma jële ko ci Ma'mar mu jële ko ci Aasim ibn Sulaymaan mu ne daxal naa ala abil aliya wa huwa waja'un fa wadda'uuhu fa lamma baqiyat ihdaa rijlayhi qaala imsahu ala haadihi fa innaha marida wa kaana biha humra wa zaada maanaam te maanaam mu ne euh, dañoo dugg dañoo dugg ci abul aliya abul aliya rahimahullahu taala fekk mu daal di nekk ku feebar naam feebar bi daaneel ko ñu waa këram di ko di ko dimbali ngir mu mën a jàpp maanaam ñoo ko doon jàppul bañ koy jàppul bi ñu demee ba ci tànk yi ñu daal di koy mu daal ne masa leen ci kaw ndax dañoo dafa feebar mu ne te wa kaana biha humra ak xonk-xonk mi ngi ci woon maanaam euh, am na ci yeneeni euh, riwaaya te moom mooy bu nekk ci al imam ibn abi shayba rahimahullahu taala solo ci musannafam euh, ba tey mu ñëw ci asim ibn sulaymaan boobu rahimahullah mu ne innaha kaanat ma'suba mooy dañ koo takkoon maanaam mooy dañ koo bandage comme niñ ko wolof yi di wax dañ koo bandage kon bu fekkente ne dañ koo bandage maanaam mooy ne kon mën bu ñu jàpp mënef naa massa ci kaw bandage bi maanaam loolu kon beneen acte la bu yéeme bu imam al-Bukhari rahimahullah subhaanallah maanaam acte bi benn la ci acte yi nga xam ne acte yu sew yi la te mat naa bàyyi xel te loolu yaakaar naa am na luñ ci jotoon wax bi ñu tollee ci masfu ala kuffayn maanaam mooy bu ñu bandaasee maanaam mooy tey boo gaañoo boo gaañoo boo amee lu la gaañ ci sa ci sa ci sa cëru yaram yi fi nga xamante ne foofu la ñuy jàppoo la aju ca gaañu ga loolu dong ngay ngay nëbb moom dong pansement bi loolu rek nga ci def masalan tey bu fekkente ne da ngaa am am dagg-dagg fii doo bandage baaraam bi yëpp de parce que doo boo jàpp nooy def ko maanaam boo amee panse bu dagg-dagg bu ndaw dangay jël pansement nga teg ko ci ci lu tolloog li nga xamante ne moom nga soxla ngir mën koo def ngir loolu nag moo tax njuumte bu rëy la léeg-léeg nit ci dagg fii rek mu bandage loxo bi yëpp loolu loolu loolu njuumte la maam dañ ko da def rek benn pansement bu ndaw boo xamante ne da ci yam bu ko defee sooy jàpp boo nga raxas li ko wër boo yegsee foofu nga masaa ko rek mu daal di jeex loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li li jaadu ngir ne euh, euh, loolu day dugg ci buntu maa laa yatimul waajibu illaa bihi fa huwa waajib loo xamante ne lu warul du mën a am lu dul loola bu boobaa dañ koy daal di euh, day daal di war beneen bi ci def ci beneen ronu qaa'ida bi muy dugg moom mooy al mashaqqatu tuqaddaru bi qadariha mooy coono gi nga xamante ne mooy xat-xat moom mooy waral ak yombal al bu tajlubu taysir ak xat-xat day waral ak yombal moo tax ñu yombalal la ne la nga masaa ci kaw waaye nag al mashaqqatu tuqaddaru bi qadariha xat-xat boobu ñuy wax dañ koy nattale rek dañ koy yamale rek fa mu yem maanaam kenn du ko indi maanaam kenn du ko élargir ci lu ëpp fa mu rek lañ koy yemale loolu kon moom moo tax kon euh, ñu koy mu wax mu wax maanaam euh, wax ji waaye mu moo tax précision bi ne tànk bi dafa xonkoon tur moo tax ñu ma bandaas ko bañ ko bandaasee nag bu boobaa day daal di yor attey xuff bu boobaa dañuy jàpp maanaam doo tiim de loolu moom moo tax beneen erreur la nit ki benn cëru njàppale bu fekkee dafa am benn cër ci sa cëru njàppale boo xam ne moom lañu ñu bandage bopp bi wala loxo bi walla ci loolu du tax nga tiim loolu du tax nga tiim dangay ngay jàpp ba boo yegtee foofu foofu da koy masaat mu jeex loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy atte bi moo tax bi mu yegtee ci tànk yi mu ne nañ ko masaa léegi nag imam al-Bukhari rahimahullah daf ko indiwaat tamit ngir ne euh, maanaam euh, waa këram yi jigéen ñi mooy soxnaam moo ko doon jàppul moo tax bañ ko jàppule bañ yegsee ci tànk yi ñu mu daal di koy massa mu daal di koy massawal euh, dégg nga kon maanaam kon ci gàttal ci la ñuy xamee ne li tax imaam al-Bukhari rahimahullah indi bunt bi mooy ne euh, jigéen mën na laa jàppale ngir nga mën a jàpp maanaam ci jigéen jooju di sa mbokk maanaam di sa koc armal kon ci bu boobaa moom ci la ñuy xamee ne imaam al-Bukhari mazhabam dafa gën a jege mazhabu jumhur yi wuuteeg mazhabu Shafi'i rahmatullah alayhi ndax Shafi'i imam imam Shafi'i rahmatullah ñoom jigéen bu la laalee day yàq sa jàpp te xam nga jàpp dafa bokk ci charte yi moom mooy ci moment bi nga koy def mu bañ a am luy saafara noonu te njàppale te bu fekk maanaam masalan nit ki di jàpp ba ci digg bi njàppam toj mooy njàpp li faaw dañ koy reprendre kenn du ko yeggale euh, loolu moom mooy tamit nit ki buy buy jàpp bu fekkente ne jigéen ji laal ko day tax njàppam toj kon jigéen ñi du ko mën a dimbali ngir mu ngir mu mën a jàpp imam al-Bukhari rahimahullah ngir masala yooyu noonu moom moo tax mu indi fii bunt bi rahimahullahu ta'ala euh, mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fii awwal al-kitaab ilayhi haddathana moom mooy ibnu Salaam al-Bikandi euh, rahimahullahu ta'ala al-Bukhari mam ne moom sëriñu imam al dañu war Bakandi tamit dakantalam nekkoon Abu Abdullah dañ ko wax tamit Abu Ja'far comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon moom cent soixante unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ci la gane adduna ci jëmmi guddi gi nga xam ne moom la Sufyan ibn Sa'id as-Sawri génn adduna rahimahullahu ta'ala euh, moom mi ngi génn adduna ci juróom-ñaareelu fan ci weeru safar ci deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari rek rek ci kutubu sitta yëpp ba mu daj moom rek moo solo ci moom comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee waxaat na waxoon nañ ay mbiram rahimahullahu taala jarul ñu ci gën guddal mu ne qaala axbarana Sufyaan ibnu na moom moo tax solowul Sufyaan ibnu Sa'iid as-Sawri maanaam euh, daanaka jarte préciser lu tax jarte préciser ndax ci guddi gi mu génn àdduna gi mu gane àdduna ci la beneen imam bu mag ba de génn àdduna rahimahullah taala comme quoi yàlla borom bi subhaanahu wa taala maanaam day indi tout temps day indi nitu yàlla yi maanaam daf leen di indi ñuy yee salaat diine ji ñu koy bee salaat di jàng maanaam di yor di téye diine ji maanaam du def rek ki jugee na rek keneen du ko defati déedéet maanaam day am tout le temps ñoo xamante ne da leen di bee salaat da leen di indiwaat ah, dégg nga ah, kon imam Sufyan ibn Uyayna ah, rahimahullahu taala moom gisoon nañ ko léegi an Abi Hazim te moom mooy Euh, Salamata ibn Dinar euh, muy Abu Hazim al-A'raj rahimahullahu taala moom mi ngi gën a siiwee moom maanaam ci euh, Abu Hazim moom mi ngi génn àdduna cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne annahu sami'a dégg na Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi muy sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu taala anhu ko ne Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Salaba ibn Harith ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Sa'ida ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansari moo tax mu nekk al-Khazraji rahimahullahu ta'ala as-Sa'idi ngir ne waa Banu Sa'ida la maanaam ndax gisoon nañ ne Sa'ida bi nga xamante ne mooy Sa'ida ibn Ka'b ibn al-Khazraj mooy maamam maanaam moo tax ñu ko as-Sa'idi rahimahullahu ta'ala wax nañu waxoon nañ la ne sahaaba yi radiyallahu anhum ñaar rek ñoo ci amoon dàqantelu Abu Abbas kenn ki mooy Mawlaana kan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ñaareel bi moom mooy ci waxoon nañ ko nee ñaareel bi moom mooy euh, sayyiduna Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi euh, radiyallahu ta'ala anhu moom mooy saxaaba bi mujjee génn àdduna ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam te fekk amoon na téeméeri at wala boobu waxoon nañ ne jege woon nañ ko euh, dégg moom. moom ak baayam yëpp ay saxaaba lañu maanaam moo tax mu sa Sa'd as-Sa'idi euh, ak ak Sahl ibn Sa'd maanaam Sa'd ibn Malik ak euh, moom mii nga xam ne moom mooy Sahl euh, ibn Sa'd as-Sa'idi maanaam moom wax nañu ne quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la génn adduna waaye imam al maanaam loolu mooy waxu imam al-Bukhari rahimahullahu taala ak sëriñam Abu Nu'aym Euh, Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn rahmatullahi alayhi wala ñoom ñoom nee nañu quatre-vingt-huitième année ci li génn adduna loolu moom mooy amaan insha allah li gën a dëgër ci mbir moomu am na tamit ñu wax ne euh, quatre-vingt-onzième année ci la génn adduna am na sax ñu wax ne ca gannaaw ga la radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom Salim ibn Sa'd as-Sa'idi euh, am na 138 xadis yu ñu ko solo ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari 39 xadis la ci indi kon loolu moom mooy nga xam ne moom moo aju ci ay mbiram mu ne moom digg na ko wa sa'alahu fekk laaj na ko annaasu nit ñi nit ñi laaj nañ ko wa maa bay nii te amul woon sama diggante wa baynahu ak digganteem ahadun kenn maanaam kon euh, al imam Abu Hazim rahimahullah mi ngi leeral ne moom digganteem bi ko kii di laajte amul woon kenn maanaam biñ koy laaj kenn doxul woon seen diggante kon mooy li muy tekki mooy dégg naa mbir mi déggin bu baax dégg nga mu ne bi ñu ne ko bi ay shay'in ana ci lan duuwiyee ci la ñu saafarawee jurxu góomuk annabi yenent bi sallallahu alayhi wasallam jam-jamuk nabi yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, moom mooy bi nga xamante ne Uhud bi ñu gaañee yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam maanaam gaañ-gaañ googu bañ koy faj ana lan lañ ko faje woon fa qaala moom yenent bi sallallahu maanaam moom Sa'd ibn Sa'd as anhu ne maa baqiya fa qaala mu ne maa baqiya desul ahadun kenn a'lamu ku gën a xam bi yii ci mbir moomu min nii ci man ah, maanaam ne kenn gënu ma xam fi mu lu tax ngir ne moo moo bu mujj nekk di saxaaba radiyallahu anhu moo mujj nekk saxaaba bu dëkkoon Madinatul Munawwara ala sakinha afdalu salaatu wassalaam kon moom moo gën a xam ñeneen ñi fi teg yëpp amul kenn ku fi mën a nekk ne man maa gën xam mbir mi na mu xewe woon dégg nga loolu moom moo tax mu daal di wax ne kon man mii maa gën a xam loolu dañ ci jàngee ne maanaam ñaari mbir lañ ci jàngee bu njëkk bi moom mooy bu ñuy laaj ñu laaj borom xam-xam loolu moom mooy njëkk bi ngir ne moom xam na bu baax li nga xam ne moom lañ lañ lañ ko waroon a laaj mooy benn mm. maanaam doo fekk n'importe qui ci mbedd mi nga di ko laaj ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, bu ñuy bu ñu laajtee euh, itam ñi nga xamante ne ñoom la ñuy euh, maanaam ki ñu laajte moom it wala boog ki nga xamante ne dafa am loo xamante ne moom moo ko yore wala moom moo ko man te moom moo ko ki nga xamante ne moo ko yelloo mbir mu daal di réclamer mbir moomu ci anam goo xamante ne maanaam ne lii man maa ko fi gën a xam lii maa ko gën a man loolu nekkul loo xamante ne lu xaraam la comme ni nga xam ne ñu bari loolu lañ foog ne loolu dafa dàqonte ak modestie wala maanaam ak wàcce sa bopp déedéet dàqonte wuñ waaye du na loo xamante ne foo toog naan man maa gën a xam lii maa gën a man lii waaye léeg-léeg wax ko mbir sant yàlla benn baax na wala boog wax ko ngir ne soo ko waxul nit ñi duñ xam dëgg-dëgg gëddug li nga xamante ne moom mooy li xew wala ak yu noonu loolu yëpp kon mooy li nga xamante ne mooy yelloo beneen bi ci def mooy ne borom xam-xam bi wala nitu yàlla bi léeg-léeg mu ne ah man de lii àgg naa fii man naa lii xam naa lii am naa lii ngir nit ñi mën a jariñoo ci moom ci li muy wax ak li muy leeral ak li nga xamante ne moom lay dimbaliwaate ci wàllu yàlla loolu itam day nekk loo xamante ne léeg-léeg day ràññeeku maanaam kon loolu moom mooy li nga xam ne moom la sayyidna Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu fii mu ne Ah, kaana nekkoon na aliyun sayyidina aliyun muy karramallahu radiyallahu ta'ala anhu yaji u doon dikkee bi tursi yi ci ah, tursi bi moom mooy ah, li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy boîte à kii bi boîte pharmacie bi rek mooy tursi mooy li nga xamante ne moom mooy tursi bi mooy kon boyat boobu nga xamante ne moom ci la ñuy def garab yi mu daal di fii nekkoon na ci nag maa un ndox mu ne kon loolu benn la lii kon lii bokk na ci ñu ci xame moom mooy ndekete kuy xeex wala ngay xare wala yu mel noonu ba maanaam di yóbbaale médecin yi baax na wala bokk li nga xam te ne moom mooy saafara si ak wala boog kuy rek maanaam yóbbu yoraale saafara baax na beneen bi ci des moom mooy faju ci sunna la bokk faju ci sunna la bokk euh, te euh, dàqontewul ak wii wiiru ci yàlla ak yu mel noonu maanaam kon nga gis ne xadiis bi nga xamante ne moom la ñi nga xamante ne moom la doon wax naan Ah, mooy xadis euh, euh, bi juróom-ñaar fukki junni yi ñi nga xam ne dañuy dugg àjjana te ñoom daanuñu nekk ñoo xamante ne daanuñu daan nañu mu ne laa la euh, laa yastarkuuna daanuñu daanuñu mocculu ak yu mel noonu ñu maanaam xadis boobu li muy wax mu ne wa ala rabbihim yatawakkaluun te seen borom dong subhaanahu wa taala la ñuy wéeru loolu ak faju dàqontewul maanaam mooy ne bu fekkente ne yow maanaam di jóg rek naan waaw maanaam foo toll yaa ngi ca médecin ba foo toll yaa ngi defee analyse bi xool yooyu moom maanaam looloo tax ñu wax waaye bu fekkente ne ak jàpp ji ngay jàpp ne loolu mooy tax nga am wér gu yaram waaye bu fekkente ne da ngay faju ngir jàpp rek ne maanaam damaa feebar te bokk na ci borom bi subhaanahu wa maanaam sunnaam la maanaam ci sunnaam la bokk mooy ne li ñu xam mooy ñiy faral di faju ñooy wér faju du ñu faral di wér loolu moom mooy li nga xamante ne Euh, maanaam ci ñi feebar kon ba ñu xamee loola dem faju ji xeetu ñaan la maanaam faju xeetu ñaan la xeetu wax borom bi subhaanahu wa taala ne ko ah yàlla yow de yaay suñu borom da ngay faral di jaaralee ci lu mel nii di ñu faj maanaam di ñu jox wér gu yaram kon nag ñi ngi dem ci ñi nga xamante ne ñooñu nga jox xam-xam boobu ngir ñoom ñu bu ko defee ñun ñu wiiru ci yow ñu wiiru ci yow bu ko defee ci lii nga xam ne moom nga fi def ci àdduna bi ci ay xeeti njariñ yoo xam ne danañu mën a jariñ ci suñu wérgu yaram ñu daal di làmbatoo mbir mi foofa maanaam kon loolu lay tekki mais tekkiwul moom ak nga demoon ne diw ñaanam la ñoo yam ñoo képp maanaam kon euh, waaye loolu moom moo tax kooku nag ku mel noonu kooku du génn ba tey ci wéeru ci yàlla ndax ba tey mu ngi faju waaye yaakaar gi maam ci yàlla rek la yaakaar mbir mi ngir ne faju boobu maanaam moom ak moom ak tey ma ma bëggoon a ma bëggoon a sol yére sol ko wala ma xiif lekk ñoo yàpp ngir ne euh, du lekk gee ma suura du yére yi ma sol moo tax mu am sutura déedéet yàlla moo ma suural yàlla ndax yàlla su bëggul woon ma suur mën naa lekk fii ba déwén du ma suur voilà kon nit ki noonu su bëggul ma wér mën naa faju fii ba déwén du ma wér kon euh, loolu bokk na kon ci sunna la mu a waaye nag wa Fatima euh, sayyidat Fatima radiyallahu anha nga xam ne muy doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ ko moom tamit suñu jotaay bi weesu ne moog yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom benn fan lañu juróom benn weer lañu rawantee moom bi muy génn àdduna mi ngi am ñaar fukki at ak juróom-ñeent benn maanaam moom sayyidat Fatima radiyallahu anha tansilu moom mi ngi raxas an waj ci wëlli xar kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam addama deret ji maanaam moo tax imam al-Bukhari rahimahullah tuddee nii bunt bi maanaam moom mu ngi doon raxas deret ji waaye bañ ko raxasee nga gis ni euh, deret ji doyut mu ne fa uxiza ñu daal di jël xasirun ab torchon benn ah, nga euh, fa uxriqa ñu lakk ko fa xushiya bi ñu ñu daat ko koy lakke ñu tàngale ko ko ñu teg ko ci bii ci moom jur xoxu li nga xamante ne moom mooy deretam maanaam moom mooy xeetu maanaam comme lakk-lakk parce que loolu tamit benn faju la mooy kay moom la ñuy wax alkayu moom mooy eh, ci ci ci arab maanaam moom mooy di lakk maanaam ab euh, góom buy tuuru ndox mi tuur deret gi di tuuru nga nga nga teg ci lu tàng nga ñaas ko wala nga lakk ko loolu noonu day day arrêté deret gi day arrêté tàkk-tàkk yi loolu moom mooy day day arrêté ci euh, biir loolu moom mooy faju gi moom la def bu ko defee deret di daal di taxaw dégg nga loolu tamit euh, kon moom mooy li nga xamante ne moom loolu euh, kon moom moo tax ñu def ko maanaam kon xadis bi looloo tax mu indi ko mu indi asaru Abu Aliya bi rahimahullahu taala ngir gën a leeral masala bi dégg nga mu ne kon imam al-Bukhari rahimahullah mën nga ne amee ah, lii raxas xar kanam rek la woon ñu ne waaw bu dee raxas xar gi nañ ko mën a raxasee noonu moom mooy ne kon tey mënoon na koo dimbali mu jàpp lool lay lool la ci jublu maanaam kon xadis bi imam al indi war na ko xadis numéro deux mille neuf cent trois deux mille neuf cent onze trois mille trente sept quatre mille soixante quinze cinq mille deux cent quarante huit ak cinq mille sept cent vingt deux imam Muslim indi na ko xadis numéro mille sept cent quatre vingt dix imam at indi na ko xadis numéro deux mille quatre vingt cinq imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 3464 ak 3465 imam Ahmad Ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 22799 ak 22829 kon waa ashaabu kutubu sitta eh, ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu def imam Abu Da eh, imam ak imam An-Nasa'i alal jamii mu ne baabu siwaak baabu siwaak buntu soccu maanaam soccu dafa bokk ci sunna dafa bokk ci li nga xam ne loolu moom moo tax mu am rapport ak njàpp waaye daf koo indi mu daanaka mu nekk bunt yi mujj laata muy indi bunt bi mujj bi ngir wane maanaam bu ñuy tëj dañuy tëjee ci li te mbir yi ñi ëpp ngëneel ñoom ñooy ñoom ñooy tëju ñooy tëj mbir maanaam moo tax mu wax socc te indiwu ko ca njaal gën ngir ne socc gi dañ koy def laataa ñuy jàpp waaye fii euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo indi ci bunt bi ngir wane maanaam ngir ne maanaam ngir wane ngëneelu socc te it euh, dafa bokk ci sunna yi njàpp waaye socc yamul ci sunna yi njàpp kese sunna la rek ci lu ñu doyal loolu daañ ko gis léegi insha allahu taala niki noonu moo tax am na ci borom xam-xam yi rahmatullah di ko jàppee sunnay julli amma zahiri yi rahmatullah ñoom dañ ko jàppee farata nag li nga xamante ne mooy li gën a dëgër mooy insha allahu taala mooy li jumhur wax wala jamaahirul ulama te loolu mooy mazahibul arbaa tamit loolu lañ jàpp mooy ne soccu ngëneel la sunna la waaye boroom gëneel yu kawe la wax ne waqaala wax na ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma mooy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax nañ ko Abul Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhu mu ne bittu fanaan naa inda nabi fa yonent bi sallallahu alayhi wa fastan na mu socc maanaam xadis bi gisoon nañ ko maanaam te moom mooy xadis ba mu fanaanee mooy xadisul mabit ah fanaan wala xadisul baytu tatam dañ ko koy wax mooy al mabit mooy fanaan rek dégg nga ndax al bittu baata mi ngi jóge ci albaytuuta maanaam ni ki noonu dañ koy xadiisul mabit maanaam ngir ne sayyidna moo Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ba mu fanaanee kër yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne fastan na mu daal di soccu dégg nga maanaam mu maanaam fastan na mooy fastaaka rek maanaam ci sinn la jóge bi euh, tekki bëñ sinn bi tekki bëñ Euh, maanaam kon assiwaaku kon bunt maanaam kon loolu la day dëgëral ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi gi ba mu jugee ngir war a julli ji wala ngir war a jàpp ji gisoon nañu xadis boobu hmm. ngir war a jàpp ji waat dafa dafa dafa soccu maanaam kon ñu gis ne soccu gi dañ koy daal di euh, yoonal ci bu ñuy war a tàmbali ak njàpp amma buntu soccu indi na ko fii euh, indi na fii nii ci buntu bii nii ñaari bunt yoo xamante ne ci wàllu soccu lay wax waaye am na beneen buntu insha allah yeneen bunt yoo xamante ne ci wàllu soccu lay wax ci kitaabu siyam maanaam euh, maanaam ci téereb socc téereb téereb euh, koor insha allahu taala foofu buñ fa yegsee tamit daañ ci leeral ay yeneeni atte yoo xamante ne dafa aju ci wàllu soccu imam al-Bukhari rahimahullahu taala qaala nee na euh, bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Abu Nu'man te moom mooy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi rahimahullahu taala daakantalam nekkoon Abu Nu'man Euh, rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année euh, ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi gën a siiwee ci aarim moo tax euh, maanaam maanaam moom noonu moom mooy ala moom aarim noon la noonu lañ ko xàmmee we xàmmee maanaam bu ñu nee waa aarim nee na ak Abu Nu'man al benn la moom lañ koy laqabe waaye Abu Nu'man mooy dàkkante la waaye Muhammad Ibn al-Fadl as-Sadusi la rahimahullah noonu la tudd moo tax léeg-léeg euh, imaam al-Bukhari rahimahullah daan ne haddathana Abu Nu'man Muhammad ibn al-Fadl wala boog ñeneen rahmatullahi alayhim wax ko loolu moom lay tekki euh, euh, moo tax imaam az-Zuhali nee na haddathana Muhammad ibn al-Fadl ibn al-Fadl aarim wa kaana ba'idan min al-Arama sahih maanaam mooy. Euh, Muhammad ibn Aarim net Muhammad ibn Fadl bi nga xam ne moom la ñuy wax Aarim moom nettal na mu ne aka oh, sori al arama arama maanaam Aarim mooy ki nga xamante ne euh, dafa dafa maanaam mooy ku ku ku ku am doole koo xam ne lu mu romb rajaxe maanaam ne waaye moom melutoon noonu maanaam ci mbaaxam la mel maam da léegi dafa baax a baax a yu mel noonu moo tax ku baax la moo tax ñu koy taggee ne waajooju maanaam nit nitu yàlla la ku sell la woon euh, rahimahullahu taala moo tax al-Ajli daan ne basariyun thiqa rajulun salih wa laysa yu'rafu illa bi aarim maanaam moom day kooku maanaam uh, ne basari la maanaam waa basara la thiqa ku wóor la nit ku nit ku yàlla bu sell la te xame wuñ ko woon lu dul baatu aarim uh, waaye nag moom xelam dafa jaxasoo ci mujjug dundam moom moo tax al imam Abu Hatim ar-Razi rahimahullahu daan ne képp ku dégg ci moom ci ginnaaw année maanaam avant deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu kooku mooy ne déggam baax na waaye képp koo xamante ne dégg na ci moom ginnaaw deux cent vingtième année bi kooku déggam baaxul ndax maanaam ànd ak loolu ma ànd ak li muy dëgër yëpp li muy nekk ku baax yëpp euh, dafa nekkoon koo xamante ne euh, ak euh, maanaam ci mujjug dundam xelam dafa jaxasoo woon moom imam Abu Hatim nee na maa ngi déggee man ci moom ci deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari rahimahullah ci at yooyu lu déggee ci moom euh, rahimahullahu taala ca ba mu nekkee ndaw loolu moom moo tax moom kese ci waa ashaabu kutubu sitta moo soloo ci moom directement moom waaye génnee na ci moom ci saxiixam bi xoole sans xadiis yoo xamante ne soloo na ci moom waaye ñeneen ñi ci des ñëpp soloo nañ ci moom waaye day am intermédiaire ba mu des euh, imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala amma ku mel ni imam Abu Dawud euh, benn xadiis rek la solowee ci moom waaye ñeneen ñi tamit noonu la maanaam bëriwul ñu solowee même bu dee sax day intermédiaire day dox seen diggante ak moom euh, imam at-Tirmidhi moom euh, solo na ci keneen ku ñu tuddee al euh, ku ñu tuddee Abu Nu'man al-Hakam ibn Abdullah al-Ajli kooku la solo waaye du Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi bi moom keneen ku ñuy wax Abu Nu'man moo tax ñoom ñaar ci kutubu sitta ñoom ñaar rek ñoo ci tudd Abu Nu'man mooy ab mooy mooy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi bi ak kii nga xamante ne moom la ñu am al-Hakam ibn Abdullah al-Ajli rahmatullah alayhi ma waaye euh, moom siqa la ku wóor la waaye nag Abu Nu'man moo gën a dëgër fuuf voilà comme li moom Hafiz Ibn Hajar wax rahimahullah ci kooku daan ni siqatun rubbama axta maanaam ku wóor la ku dëgër la waaye nag léeg-léeg day day day juum euh, kon euh, kon kon moom mu ne mu ne mu ne qaala haddathana Hammad ibn Zayd te moom mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami rahimahullahu ta'ala comme ni nga xam noonu lañ ko xam moom mu dàqanta la moo nekkoon Abu Ismaïl moom al-Basri waa Basra la rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, waxoon nañ tamit ay mbiram Muhammad ibn Zayd di imam waa Basra rahimahullahu ta'ala gënoon leen a dëgër gën bokk ci ñi nga maam ñu gën dëgër moom xadiisam tam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Ghaylan ibn Jarir mooy Ghaylan ibn Jarir al-Ma'uli al-Ataki al-Azdi al moom it waa Basra la rahimahullahu euh, ta'ala euh, moo tax imam Ahmad ibn Hanbal moom nee na kooku maanaam siqa la tamit noonu la ko tuddee al imam imam az-Zahabi rahimahullah nee na kaana thiqa moom tamit ku wóor la woon al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala noonu la wax thiqa ma imam Ibn Sa'd tamit noonu la ko dëgg ne wala wa lahu ahadith ne amoon na ay hadith maanaam kon euh, Ghaylan ibn Jarir bi rahimahullah ta'ala ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ak màggaayam moom mi ngi génn àdduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an abi burda te moom mooy abu burda Euh, ibn Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom it euh, dak turam moom mooy euh, maanaam dàkkantalam mooy Abu Burda moom dañuy wax ne turam turam al-Harith la am na ñu ne turam Amir la waaye ak lu mën na xew moom ñu ngi gën a siiwee ci kunyaam bii di Abu Burda mu génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom waa Kuufa la maanaam kon ñu gis ne ci ci kaw waa Basra la waaye li ko dalee fii moom waa Kuufa la an abihi mu jëlee ci baayam mooy Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu te tuddoon Abdullah ibn Qays ibn Sulaym ibn Haddad euh, al-Ash'ari rahima radiyallahu ta'ala anhu mu génn àdduna 42 année ginnaaw gàddaa yonent bi euh, sallallahu alayhi wa wa sallam bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy qaadi yu mag yi ci xeetu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax euh, comme ni nga xam ne noonu la al imaam Ali ibn al-Madini wax rahimahullah nee na qaadi yu mag yi ci xeet Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi ñeent lañ Seydina Omar Seydina Ali Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ak Seydina Zayd ibn Sabit euh, radiyallahu ta'ala anil jami' euh, euh, Zubayd ak Adna maanaam ci la ko Yonent bi yabaloon mu nekk fa kilifa foofa waaye bi say jamonoy Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu mu nekkoon kilifay waa Kuufa maanaam nekkoon na Kuufa gisoon nañ ko ba muy julli ci Daarul Barid niki noonu Basra tamit maanaam nekkoon na fa Euh, kilifa kon moom sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu am na 163 hadith ci téere hadith yi am na 163 hadith euh, euh, ci Musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullahu ta'ala ci sahih am na 49 hadith ci ñaari sahih imam al-Bukhari wéetoo moom ñeenti hadith imaamu Muslim wéetoo moom 15 mu ne annahu kaala nee na kon waa waa wa waa càll càll yëpp ay imam lañ yu mag ay euh, kuufa waa kuufa waa basara lañ ak euh, ñi ci suuf ñoom ñooy waa kuufa te abu musa al-ashari tamit dëkkoon na euh, bas basra Ah, nekkoon na Basra te moog doomam yi donc maanaam mën nañ ñi waa Basra lañ ñoom ñëpp rahmatullah radiyallahu taala anhum mu ne qaala nee na ataytu dikkee naa an ñëw naa annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dikkee naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fa wajattuhu ma fekk ko yastan na muy soccu ma fekk ko muy soccu bi siwaakin ci soccu boo xamante ne bi yii mi ngi ci loxoom maanaam mi ngi ko téye ak loxoom ci loxo ndeyjooram la ko téyewoon ngir ne soccu li nga xamante ne moom lañ koy defee li ci gën mooy loxo ndeyjoor te yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la baaxoo di ko def comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci riwaaya ci ne euh, na maam sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala bi mu naan fii siwaatihi ak ci soccam bi mu naan kaana an-nabi sallallahu alayhi na yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fii siwaakihi ci beneen riwaaya bu nekk ci sunan imam Abu Dawud wa fii sha'nihi kulli na kaana ya sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu tayammunu fii sha'nihi kulli fii tarajjulihi wa fii tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi wa fii siwaakihi maanaam mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jëfandikoo ndeyjoor da koo yéemoon lool daa faral di bëgg di jëfandikoo ndeyjoor ci mboolem biram yi Euh, bu daan peñewu ci bu daan sol ay dàllam ci laabam bi ak ci bu daan soccu maanaam nga gis ne kon ci mbirum yëpp daf koo bëggoon dafa yent bi sallallahu alayhi wasallam da na ko jëfandikoo xadiis boobu gisoon nañ ko romboon nañ ko euh, ci biir téere bii di kitaabul wudu nga xamante ne mu ne kon euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon daf doon jëf dafa doon soccu mu ne yàquwul mu doon wax oo maanaam loolu moom mooy baatu soccu bi ngir ne ci làmbin bi la ko tegoon moo tax Hammaad maanaam bi mu solowee xadiis bi Hammaad ibn Zayd Euh, rahimahullah moom dafa ne dafa tàllal làmmiñ bi du ko yëgiti def nii naan o o maanaam nga gis ne kon dañ ci xamee ne ndekete sotti bu ñuy sotti dañuy sotti dañuy rax kii bëñ yi waaye ah, dañuy raxas dañuy sottiwaale la làmmiñ bi tamit loolu bokk na tamit ci li nga xamante ne euh, moom la ñuy jariñoo ci maanaam xadis bi moom mooy itam ne bu ñuy sottu euh, ci biir mbooloo loolu tamit dagan na maanaam donte ñi nga xamante ne ci ñi nga nekkal maanaam yow yaay seen kilifa loolu itam dagan na bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne ci jàkka maanaam ngir ne ñoom ci jàkka ji ci jumaa ji lañ ko fekke woon ndeki soccu tamit dagan na ci te loolu wuute li nga xamante ne moom mooy li fuqaha maliki rahmatullah alayhim lu ñu bari ëpp lu ñuy wax mooy ne bu ñuy julli maanaam bu soccu ci biir jàkka ji wala bu ñuy waaj julli noonu deefu ko def maanaam dañ koy def ba pare maanaam ngir lan ngir ne ñoom maanaam ci biir jumaa ji ngir ne tem mu dereetal te bu dereetalee deret jooju noonu day maanaam doo ci mën a julli waaye loolu li nga xamante ne lii moom lañ ciy gis fii mooy ne mbir mi euh, euh, ne soccu dagan na ci mbir ci ci ci xaal bu ne ci ci xaal bu nekk euh, <coughs> mu ne was ci waaku moo tax mu ne o o fii am na ci beneen bi ci des moom mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa woyofoon ngir ne am na ñoo xamante ne dañu rëy danañu rëyee def noonu doxalee noonu maanaam di def ni affaire euh, euh, hmm? maanaam ne am na ñoo xam ne dañ ciy rëy lool waaye lii day wane yonent bi sallallahu woyof gi mu wax mu ne wax ci waaw te sott bi fii fii mi ngi ci biir gémminam maanaam fii li mu tekk mooy gémmin gi ndax ci asmaul xamsa yi la bokk juróom-ñaari tur yi nga xam te ne euh, ci wàllu nahwu maanaam ñoom dañ leen di xaf doon yi maanaam maanaam mu ne ci biir gém man ngi maanaam moo fii famille yi benn la woon maanaam famu maanaam dañ koy xam fii dégg nga euh, euh, dégg nga kon mu ne kon moo tax comme comme abun tamit ci la bokk abun mooy bàyyi xam nga duñ naan a a abihi dañ koy wax waaye a bii abihi dañ koy wax dégg nga ngir xëcc googu abaahu a abihi dégg nga maanaam ñu ci yokk alif ak waaw ak ak euh, yaa ngir mën koo raf wala nafat ko wala bokk ñu mën koo xafdu maanaam dégg nga kon mu ne euh, sotti bi fii fii ci mi ci biir gémmiñ gi ka am na woon nekk moom mu mel nekk moom maanaam muy melal mu nekk mu mel nekk moom yett xaw waaw day waaj a waccu maanaam muy maanaam muy mel ni kuy waaja a waccu maanaam loolu kon euh, loolu tamit yooyu yëpp dañ ci xamee ni maanaam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da daan sotti sotti bu jig di dayo maanaam gu matale voilà maanaam doonul woon soccu soccu bu léger noonu rek déedéet daka daan da daan matale soccu gi fu nekk ci ruq ci biir fi nga xamante ne moom la war a amee maanaam daf fay soccu moo tax soccu gi nag dañ koo ci jamono ji nga xamante ne moom la ñuy jàppoo moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi fii euh, imaamu Muslim indi na ko hadith numéro deux cent cinquante quatre imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro quarante neuf imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro trois imam ibn ahmad ibn hanbal inna ko hadith numéro dix-neuf mille sept cent trente-sept kon waa kutubu sitta euh, ñoom euh, kon waa kutubu sitta imam at-tirmidhi ak imam ibn majah rahmatullahi ma ñoom ñoo solowul euh, suñu hadith bi te dañ ciy gis tamit ne mboolem ñu soloo hadith bi ci kutubu sitta ñoom ñëpp kenn ku ci nekk benn yoon rek nga soloo hadith bi solowoo ko ñaari yoon benn yoon rek la ñëw ci sa téere bi mu ne eh, qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Usmaan te moom mooy Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim te moom moo a siiw ci Usmaan ibn Abi Shayba borom bi nga xamante ne moom waaye eh, beneen eh, frère bi moo ko gën a siiw mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba rahimahullah ba bu ñu waxee ibn Abi Shayba lu ci ëpp maanaam bu ñu ko waxee joyal ko moom lañu ci jublu mooy Abu Bakr waaye kii frère la moom magam la waaye kële moo gën a màgg mooy Abul Hasan al-Absi rahimahullah taala moom waa Kufa la Euh, moom Usmaan ibn Abi Shayba rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna ñetteelu fan ci weeru Muharram année deux cent trente-neuf ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa imaam al imaam Abu Dawud ibn Maaja ñoom ñoo soloo ci moom kon imaam at imaam an-Nasa'i rek ñoom ñoo solowul ci moom mu qaala haddathana Jarir mooy imaam waa Kufa tamit ci jamonoom moy Jarir ibn Abdul Hamid euh, rahimahullahu taala euh, muy Abu Abdullah al-Razi bu mag tamit ci Kufa rahimahullahu taala nekkoon imam bi moom mi ngi gane adduna cent dixième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mu nekkoon tamit kon imam boo xamante ne bu mag a mag a mag la euh, moom mu ne qaala mu ne an Mansuur te moom mooy ibnul Mu'tamir moom mooy imam bu mag boobu tamit waxoon nañ ko nga xam ne du solo lu dul ci ku wér comme Sufyaan as-Sawri comme Shu'ba ibn al-Hajjaj comme euh, imaamu Maalik ibn Anas ñoom ñii duñ solo ci lu dul wér moom mu gën a fiiwee ci Abu Aytaab as-Sulami al-Kufi moom it waa Kufa la muy Mansuur ibn al-Mu'tamir as-Sulami rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Wa'il muy taabi'i bu mag boobu bu siiw boobu bokk ci kibaaru taabi'iin yi muy Shaqiq ibn Salama euh, rahimahullahu ta'ala nga xam ne moom moom muxadram la nga xam ne moom mi ngi gane àdduna at bu njëkk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom bi Yonent bi te te euh, moo tax dafa déggiwul ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisewul ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fekke na ko moom euh, mooy Shaqiq ibn Salama mu gën a siiwee ci Abu Wa'il rahimahullahu ta'ala nga xam ne daan na ànd ak Seydina Ali karramallahu wajhahu daan na ànd ak Seydina ibn Mas'ud lu bare bare radiyallahu ta'ala solo na ci moom naka noonu noonu la solowee ci Seydina Huzayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu moom mooy euh, mu ngi génn àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëpp tamit seen xadiis ñu ngi ci kutubu maanaam Jarir ibn Abdul Hamid Mansuur ibn al-Mu'tabir Abu Wa'il ah, mu an Hudayfata te moom mooy ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma di Sa'di eh, ki nga xam ne àndandoo Yonent bi alayhi wa alihi wa sallam ñu koy wax saahibu sirr Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir ne secret Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamante ne moom moo ko yore woon eh, muy Abu Abdullah mooy dàqantalam dañ koy tamit Abu Sariha moom eh, mi ngi génn mi ngi ci njàlbéenu xilaafa Seydina Ali ci trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la génn adduna radiyallahu ta'ala anhu moom nag euh, waxoon nañ ne comme li al-Kirmani waxoon ne rahimahullah ne euh, moom musnadam yëpp mais xadis la waaye euh, Cheikh Qutbuddin moom dafa ni imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci douze xadis ci moom imam al-Bukhari wéetoo na ci moom huit xadis imam Muslim wéetoo na ci moom dix-sept euh, kon radiyallahu ta'ala anhu wa nabi annahu qaala nee na kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam iza qaama saa yu daan jóg min al-layli ci guddi gi yasuufu da daan raxas maanaam raxas mooy shaafa maanaam xasala mooy raxas shaafa mooy raxas gu ànd ak jonju maanaam yasuufu da daan raxas da daan jonju da daan ah, faahu gémminam gis nga boo xoolee fële fii fii la fii mu ne faahu maanaam comme li ñu la wax maanaam moom mooy euh, dafa ndax bokk bi bokk ci asmaa'u xamsa maanaam faahu mooy gémminam bis si waat ci soccu maanaam kon yeneen bi sallallahu alayhi bu daan yeewu ci guddi gi la muy njëkk def moom mooy da daan soccu maanaam loolu tamit mu nekk ngëneel gu nekk ci soccu loolu tamit moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii ngir ci buntu njàpp ngir bu daan soccu ba noppi da daan jug dem jàpp ji moo tax da daan jël soccu bu waajal ko teg ko nii loolu moom moo tax euh, sahaaba yi radiyallahu anhum daan jël seen sotti daan ko teg fi nga xamante ne moom la xalima fi muy nekk ci ci ci ci ci ci ci ci ci noppu bindkat bi maanaam ki nga xam ne moom mooy élève bi étudiant bi fi xalima bi di nekk foofu moom foofu ñoom foofu lañ daan def seen sotti ngir rek saa yu ko soxlaa rek mën koo jël maanaam loolu yëpp day wane ngëneel nga xamante ne moom moo ci nekk te bokk na ci ngëneelu soccu moom mooy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne as-siwaaku matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi soccu dafay gërëmloo maanaam dafay setal gémmiñ te dafay nekk loo xamante day gërëmloo borom bi subhaanahu wa day mayee gërëmal yàlla te loolu moo te waaye li nga xam ne moom lañ daan faral di gën di jëfandikoo mooy dul arak arak moom mooy soccu bi nga dama sax fii laa ko tegoon léegi xam naa mi ngi ci sama bagage waaw kay mooy udul arak loolu wax dégg nga kon moom mooy euh, moom la daan jëfandikoo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, waaye nag lépp loo xamante ne jëfe jëfandikoo nañ ko rek lépp loo xamante ne liñ ci gën a sopp mooy lu nooy loo xam xamante ne du nooy lool waaye du dëgër lool moo tax euh, loolu lañ loolu lañ ci sopp maanaam sopp nañ ko ci ci soccu Euh, beneen bi ci des moom mooy ne bokk na ci liñ ci liñ ci liñ ci sopp mooy mooy mu nekk loo xamante ne dafay am xet bu neex dégg nga loolu maanaam waaye sinon leneen lu li ci des yëpp mu nekk na koo soccoo te it lépp ñuy tere daal ñu soccoo ko mooy loo xam ne dafa ànd ak wala boog loo xamante ne maanaam te mu nekk bant moo gën waaye sinon leneen lu dul bant it mu nekk na koo soccoo waaye fekk du nekk loo xam ne day ànd ak sobe waaye nag baaraam itam mu nekk na koo soccoo bu fekkente ne amuñu dara lu dul baaraam. waaye nag baaraam bi liñ ci tekki liñ ci jublu moom mooy lii ànd ak webi waaye baaraam bi jubluwuñ ci li nga xam ne mooy lu nooy loolu jubluwuñ ci ngir ne loolu du setal comme li nga xamante ne mooy bant bu nooy nit ñi nga xam ne noonu la nekkee tamit loo xamante ne bu soppuñu ku ko ci ku koy soccoo maanaam bant boo xam ne soo ko laalee sax affaire bi damm wala boog mu mu mu mu nooy lool loolu daf ko soccoo beneen bi ci des moom mooy kon. Euh, surtout ñi ngi koy def borom xam-xam yi li ëpp ci borom xam yi rahmatullahi alayhim ñi koy def te di ko yoonal ci biir njàpp laataa ngay tàmbali jàppale comme ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon def am na tak comme ci fuqaha hanafi rahmatullah ñu jàpp ne socc biñ ko fiñ koy def mooy boo jàppoo booy ba ba toll ci gallax ndiku foofu ngay socc wax doog a gallax maanaam yu mel noonu maanaam ak ferax ndiku fiiru ah. waaye nag li nga xamante ne moom mooy li gën Euh, wér insha allah mooy ne soccu dañ koy def laataa ngay tàmbalee njàpp amma li nga xam ne moom la wolof yi di def mooy bu ñuy gallaxndiku jël seen baaraam def nii defaat nii loolu moom wolof rek koy def daanaka maanaam loolu bokkul ci sunna te euh, bokkul ci njàngale yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ne kon nag euh, Euh, dégg nga maanaam kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom loolu la loolu danaan mooy ne lii tamit day tegtale ne soccu dafa bokk ci sunnay diine yi bokk di insha allahu taala daan ñëw ci koy gën a dëgëral insha allahu taala hadith bi imam al-Bukhari indi war na ko hadith numéro 889 ak 1136 imaamu Muslim indi na ko hadith ñaari ci hadith numéro 255 imam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko hadith numéro 55 imam euh, an-Nasa'i rahimahullahu taala indi ko ña ci xadis numéro 2 xadis numéro 1621 1622 ak 1623 euh, amma imam Ahmad ibn euh, Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 286 imam Ahmad Ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 23200. 42 23 313 23 330 366 23 415 23 458 ak 23 461 kon ñu gis ne waa kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al jamii mu ne baabu buntu daf istiwaaki jëñ soccu ilal akbar ci ki gën a mag maanaam moom mooy ne bu fekkente nit ñi dañuy soccu euh, ñu jël mën maanaam lii imam al-Bukhari rahimahullah comme niñ la ko waxe moom day faral di def ne buy euh, buy bin buy buy indi di di di di def ay ay tab yi maanaam di ay tarjumaam di indi bunt bi daf koy faral di defee ba mu dëppoo ak yaxu xadiis bi waaye li nga xamante ne moom la ci jublu rek mooy ne soccu mënef na koo abalante maanaam loolu mooy li nga xam ne moom la ci jublu te waaye nag buñ ko abalantee dañ koy raxas dañ koy raxas laataa ñu koy jëfandikoo niki noonu wala boog bu fekk te loolu moom mooy su fekkee ñaari cat yi yépp lañ soccoo waaye bu dee benn cat bi lañ soccoo boobaa mënef na koo soc mënef na koo soccoo beneen bi ci def moom mooy ne mënef na koo dagg tamit maanaam moom mooy bu fekk ne dafa am ku soccu maanaam soccu jàmbur mënef na koo jëfandikoo ci sartu ñu dagg ko maanaam ñu ñu dagg ko wala boog ñu soccoo ci geneen wàll gi wala boog ñu raxas ko maanaam ñett yooyu moom mooy yi nga xamante ne moom mooy liy ràññeeku ci ñu euh, ci soccu bu fekkente ne dañuy jëfandikoo soccu jàmbur dégg nga euh, te euh, bokk na ci bërëb yi nga xamante ne moom la ñuy sopp ku ci soccoo maanaam moom mooy comme bu ñuy waaj a jàpp bokk na ci bërëb yi nga xam ne dañuy sopp ku ci soccoo moom mooy bu ñuy waaj a julli beneen bi nga xam bu fekkente nit ki nag day julli ay julli yu bëri te wuute maanaam mu xaajale ko maanaam mu soccu ci biir julli gi maanaam ci maanaam mu soccu par masalan muy def fukki rakka bu defee ñaari rakka jóg soccu waat maanaam buy jàpp day soccu soccu gu dëgër bu demee ba war a julli mu soccu noonu maanaam soccu gu yemamaay bu demee bu jullee ñaari rakka war a jugaat julliwaat yeneen ñaari rakka mu soccu waat maanaam noonu lay tegaloo bu dee dafa war a julli julli farax na mu soccu maanaam njiir ne sotti jaamu yàlla la gu beru ngir ngërëm maanaam li muy indi ngërëmal yàlla euh, beneen bi ci des moom mooy ne ku jàng bu ñuy jàng al alquran wala boog ñuy zikar wala ñu war a toog jotaayu xam-xam wala rawatina bu ñuy jàng hadith wala ñuy jàng alquran bokk na ci maanaam bërëb yi nga xam ne dañ ci sopp ci sotti lu demee nekk bu ñuy waaj a noddu ni ki noonu bu fekkente ne nit ki dafay nelaw comme li nga xam ne noonu lañ ko gis ci hadith sayyidina Hudayfa bi radiyallahu anhu bu nelawee ba yeewu daal di sotti loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne lu ñu la bu ñu bu ñu yeewoo ci ay nelaw euh, socc googu ñuy soccu dafa bokk ci euh, maanaam ngir ne gémmiñ gi day jaxasoo ndax bi maanaam xetu gémmiñ ngir ne bàq gi li ciy jóge day yéeg day remonter yooyu mooy waral kon ñu war cee mën a soccu amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Shafi'i rahmatullah sipp nañu ko soccu ci koor waaye insha allah dañ ko gis ñii weeru koor tamit yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan na ci soccu kon Euh, li nga xam ne moom mooy li jumhur wax rahmatullah alayhim te moom maanaam te loolu mu ñoom fuqaha xana Shafi'i mooy ñu demee ba guddi gi ba bëccëg gi xaaj à part de bu gi xaajee lañ koy sib ngir lan ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wax ñu mu wax ne xetu gémminu euh, ki nga xamante ne mooy ki woor moo gënal yàlla misk maanaam loolu moom ñuy bëgg set googu di ba di def moo tax ñuy bañ ñuy sib ko socc li nga xam ne moom mooy li gën a euh, dëgër insha allah taala mooy waxu jumhur te moom mooy fuqaha hanafiyyi ak maliki ak xanaa hanabila rahmatullah alayhim ne def na soccu ba jamono jooja bokk na ci li nga xam ne moom mooy euh, soccu euh, euh, jamono ji nga xamante ne tamit dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy sopp moom mooy su mooy soo demee rek ba gémmiñ gi soppeeku wala bu demee ba bëñ gi nekk du tilim maanaam bu boobaa ñu sopp ko waaye moo tax borom yeneen ci sallallahu alayhi wasallam ne matharatun lil fam maanaam day fetal gémmiñ waaye setal googu du setal ci sobe ngir ne sobe dafa xarama lekk waaye setal gi mu tekki laabal googu kon ndekete baatu laabal def na ko jëfandikoo te loolu bokk na ci euh, li nga xam ne moom la Maliki rahmatullah am di tontu ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur bi ñu waxee ne euh, Yonent bi sallallahu alayhi dafa ne ci wàllu xaj bi ci riwaaya bi nekk euh, ci Abu Ali ibn Mus'ab bi rahimahullah bu nekk ci imam Muslim rahimahullah ne tuhuru inaa'i ahadikum idha walagha fihi al-kalb maanaam laabu Euh, ndabal kenn ci yéen bu ci xaj xabee maanaam ñu ne kon baatu tuhuur mooy laab te laab kenn du ko jëfandikoo lu dul ci loo xamante ne sobe la wala boobu maam taxaar xadasa moo la xabar lii nag xadis bi yent bi saa am ne soccu day matxaratum day laabal gémmiñ maanaam loolu ñoom loolu la ñuy tontoo ngir ne soccu day laabal gémmiñ te laabalu ko ci salte ci ci ci ci ci sobe laabalu ko tamit ci laabu toj kon laabu googu noonu mooy nekk saleté gi rek kon li muy tekk mooy baatu laab dem na ko jëfandikoo ci leneen te euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ku ko daan seet te feebar dana wax tuhurun insha allah maanaam bu daan seeti ji ku feebar dana wax tuhurun insha allah maanaam lay laabal lay doon ndéem soob na yàlla maanaam mooy lu lay laabal ci ay bakkaar lu lay ci ay saleté lu lay laabal ci yeneen mbir yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala moo koy xam ci baatinu nit dégg nga kon loolu yëpp euh, euh, moo tax kon Euh, benn kon yooyu yëpp bokk na ci yi nga xam ne yu ñuy sopp la ci nit buy euh, nit ki noonu ajjuma ju ne nga soccu maanaam bisu ajjuma rek dafa nekk tamit loo xamante ne dañ dafay gën a feddale ko ci soccu maanaam euh, kon loolu moom mooy li nga xamante ne moo maanaam maanaam moom lañu waroon a leeralaat ci diggante ñaari bunt yi maanaam ci diggante bunt bi ak bunt bi ko jiitu mu ne wa qaala maanaam wax na Affaan sëriñu imam al-Bukhari la rahimahullahu ta'ala mooy Affan ibn Muslim ibn Abdullah euh, al-Ansari rahimahullah xadis bi ñu génn ñoom ñëpp waa Basra la waaw waa waa waa waa Kufa ñoom ñëpp waa Kufa lañ ah rahmatullahi alayhi voilà léegi xadis bii nag euh, mu ne qaala haddathana Affan ibn Muslim rahimahullahu ta'ala mooy Abu Usman al-Ansari moom waa Basra la al-Basri al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala euh, Euh, ndax euh, moom sëriñ la ci imam al-Bukhari rahimahullah comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee euh, léegi moom mi ngi gën a adduna cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg na ci ay ponkal yu mag ñi nga xam ne ku mel ni Shu'ba ibn al-Hajjaj ku mel ni Hisham ad-Dastawaa'i ku mel ni ñaari Hammaad ya mooy Hammaad ibn Zayd ak Hammaad ibn Salama ak Saxr ibn Juwayriya ñi nga xamante ne ci moom la jëlee hadith bi Euh, bii ñu ñëw ak Daylam ibn Ghazwan ak Wahib ibn Khalid ak Sulayman ibn mughira ak al-Aswad ibn euh, Shayban ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, seen génération ci sëriñu waa dëkk mi te moom mooy Basra naka dëkkoon na Baghdad tamit moo tax ñu naan ko al-Baghdadi ma ñoo ko Abu Usman al-Basri da tamit rahimahullahu ta'ala ñi solo ci moom nag imam al Euh, solo na ci moom mu te xadiisam yëpp ñu ngi ci kutubu sitta imaamul Buxaari rek moom moo solo ci moom ci sans intermédiaire waaye ñeneen ñi ci ñëpp dañoo solo ci moom ci mu am euh, intermédiaire am na ñi nga xam ne tamit ñoo solo ci moom te amul benn intermédiaire bokk na ci tamit mooy ah imam Ahmad ibn Hanbal ah, imam Ali ibn al-Madini yi nga xam ne ñoom sëriñu imam Bukhari la ay ñoom Yahya ibn Ma'in Ishaq ibn Rahawayh an ah, ah, Amr ibn Ali al-Fallas ak ak ak ñoom euh, euh, Aboubacar ibn Abi Shayba ak Muhammad euh, ibn Yahya az-Zuhali ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci génération boobu rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp solo moom nga ne ay sëriñu imaam al-Bukhari lañ ñu ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba gis ne ñu génn àdduna vers les deux cent vingt jëm kaw deux cent vingt ba deux cent vingt cinq deux cent vingt sept ñooñu imaamul Buxaari rek kay solo ci ñoom ci waa kutubu sitta amma ñi nga xam ne wala boog bu amee kenn ku mu àndal ci ñi à partir de deux cent vingt cinq jëm kaw lay doon te ñooñu mooy ay deux cent vingt neuf la ñuy génn àdduna te bu amee kenn ku ci ànd mooy imaam Muslim wala bokk mu nekk imaam Abu Dawud rahmatullah alal jamii mu ne an qaala haddathana Saxr ibnu Juwayriya Ah, moom mooy sëriñ bi nga xam moom la ko mooy Saxr ibn Juwayriyat al-Basri rahimahullahu ta'ala muy Abu Nafi' mooy dàqantalam ah, maanaam moom tamit ah, moom téeram yi maanaam xadiisam yi moom mi ngi ci imaam al-Bukhari solo na ko imaam Muslim imaam Abu Dawud imaam an-Nasa'i ak imaam at-Tirmidhi rahimahullah maanaam ñoom ñi ñoo solo imaam Ibn Maaja moom moo ko solowul moom mi ngi génn àdduna 167e année gin maanaam ci ci lu jege maanaam lu ñu mën a na naatable ak cent soixante-septième année année cent soixante-septième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Naafi' mooy euh, Naafi' di mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala anhu nga xam ne mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala anhu moo ko boreel maanaam Naafi' euh, moom mooy ki nekk ci càllale bi nga xam ne moom la ñuy wax tuddee ak silsilatu zahabiyya mooy la chaîne moom lañ ko tudde maanaam mooy naafi mooy Malik an naafi mooy an naafi an Malik an naafi an ibn Umar radiyallahu anhu ah. maanaam càllale googu la imam wax ne moo gën a dëgër ci mboolem càllale yi ci kaw suuf maanaam kon boobu euh, naafi bii nii la te euh, cosaanam euh, dañu wax ne ci maanaam Maghrib bi la am na tamit ñu ne la waaye Euh, kon moom ab jaam la boo xamante ne dañ ko mayoon Mawlana Ibn Umar radiyallahu ta'ala mu gis ni mu baaxee mu goreel ko maanaam ni mu baaxee ni mu màggee mu goreel ko moom mi ngi génn àdduna cent soixante cent seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dàqantaram ne ko Abu Abdullah hadith bi ñu ngi ci kutubu sitta an Ibn Umar te moom mooy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom mi ngi génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon saxaabi bu màgg nekkoon asari radiyallahu taala moom bokk na tamit ci muksiruna yi mooy juróom-ñaar ñi nga xamante ne ñoo ëpp li ñu solo xadiis yi Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci musnad Baqi ibn Makhlad mi ngi am na ci deux mille six cent trente xadiis euh, yoo xamante ne euh, imaam al-Bukhari imaam Muslim dëppoo nañ ci solo cent soixante-huit xadiis amma imaam ci quatre-vingt-un xadiis la wéetoo imaam Muslim wéetoo trente et un xadiis ci xadiis Mawlana Ibn Umar radiyallahu taala anhuma mu ne anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na araani gis naa sa bopp maanaam damaa gis sa bopp maanaam ci gént maanaam xadis bi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy nettali fekk lu mu gént la loolu tamit day wane ne maanaam gént def na ci lay maanaam def na ci sukkandikoo su dee yenente bi sallallahu alayhi wa la jóge wala boog am na gént yoo xamante ne tamit maanaam bu dee gént gi maanaam tout dépend ci gént gi rek maanaam gént dafa bëri ay façon am na gént yoo xamante ne wax yu la moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne nubuwa gi li ciy des mooy benn xaaj ci ñaar ñeent fukkeelu xaaj ak juróom-benn yi euh, ngir ne ay xaaj la yu yu bari ñeent fukki xaaj ak juróom-benn ñoo am ci ay xaaju nubuwa ñeent fukki xaaj ak juróom-benn la benn xaaj bi mooy gént euh, xaaj bu nekk yeneen yi tolloo wuñ liñ ci am ci ci ci xaaj yi euh, loolu mooy ne dafa am tekkantal loo xamante ne ci xaqiqa la gën a jege bunt boobu. moo tax euh, borom xam-xam yi rahmatullah léeg-léeg ñu firee ko ne euh, quarante-sixième mu xaaj bi li tax mu nekk quarante-sixième mu xaaj mooy euh, ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam ne révélation bi vingt-trois ans la te comme vingt-trois ans la te six mois yu njëkk yëpp da doon gént kon mooy ne kon un quarante-sixième bi la am na ñu ko firee noonu waaye mbir mi gën naa xóot loolu te it quarante-six xam ngeen ni moom mooy wàllu maanaam ci arab kii nas maanaam mooy ngir ne gént bokk na ci wàllu yi lu bari lu ñuy jëlee ay xam-xam yu xóot ak loo xamante ne dañ koy gis fekk bu ñuy gént na loolu moom moo xam mu am ñaari wàllu yoo xamante ne dañ doon wuute euh, kenn ki ne man day euh, nelaw moom man daal yeewu moo ma gënal ndax damay faral di damay bëgg di jaamu yàlla ba ngir ne bu may nelaw damay sàggane sama jaamu yàlla maanaam ngir ne moment bi may maanaam damay bëgg di di julli lu bari di sikkar lu bari di nekk ci lu bari ci jaamu yàlla te loolu moment bi may nelaw pertement lay doon waaye euh, am keneen ku ne ko man nag nelaw moom ma gënal de ndax ci bu may nelaw ci laay gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam nga gis ne kon mbir mi euh, affaire yi dafa dafa relatif maanaam du lu lu dogu moo tax wàllu yi lu bëri bu ñuy nelaw lu bëree bëri ci ay xeet yu leen borom subhaanahu wa ta'aala di wan ak xeeti xam-xam yu ñuy am dañ koy amee ci moment bi ñuy nelaw ngir ne nelaw day fekk nit ki buy nelaw xolam ci lay mën a duggee ci alamul xayal bi nga xam ne fii dañ ko tuddee alamul misaal te foofu bu boobaa ma nga xam te ne euh, mi ngi amee ci ardu simsima bi maanaam maam Adama alayhi salaam bi ñu ko bindee la desoon ci suuf si ci la borom subhaanahu wa ta'aala bindee suuf soosa ah mboolem tajalliyaat yi maanaam tajalliyaat ci suuf soosu lay amee tajalliyaat rabbaani yi borom subhaanahu wa ta'aala wala yu bi buy nelaw daf ci dugg di dugg ci suuf soosu di ci mën a jëlee ay xeeti xam-xam yoo xamante ne bu toogoon nii di xoole rek du ko jël ci lu ëpp ci jamono loolu Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom it nga gis mu bari tamit yu muy nettali naan gént naa nangam nangam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam su daan julli suba fajar bu jullee ba pare bu jullee ba pare day tourner ne gaa yi ana kan moo am lu mu gént maanaam ngir doole gi xam ne moom la gént am moo tax nga gis ne tabaski ci lu mu jóge lu dul gént ah gént la jóge yent yàlla Yuusuf alayhi salaam boo xoolee saar boobu saar la boo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala daf cee yaatalal ay mbiru gént xeet gént yu bari mu génnee ko ci indi ko ci ak xeetu seen njariñ ak seen yi maanaam moo tax gént du loo xam ne lu ñuy sàggane la moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam di naan gént naa nangam sahaaba yi radiyallahu anhum di di di ko nettaliwaat ba pare boroom xam-xam yi imaam al-Bukhari yi ñëw indi xadiis bi ngir tegtale njariñ gi nekk ci gént boobu mu ne araan yi moo tax gént gis naa saabu ata saw ataw sawwaku may soccu bi si waasin ci ab soccu maanaam ma yor soccu di soccoo maanaam fa jaa ani mu dikkee ma rajulaani ñaari nit am ñaari gaay góor yu ma dikkee ahaduhuma kenn ci ñoom akbaru moo gën a mag mag minal aaxari ca kecca def nee na fa naawaltu nee na ma jottali koo ak siwaaka so ma jottali ak siwaaka socc bi al asghar ka gën a ndawe minhuma ci ñoom ñaar euh, maanaam kon euh, fa xiila lii ñu ne ma maanaam am na ci beneen riwaaya mu ne sayyidina Jibril alayhi salaam moo ko wax kabbir màggalal maanaam nee na fa dafaatuhu ma jañ ko ilal akbari ci ki gën a màgg minhuma ci ñoom ñaar euh, kon euh, wax ji euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala fii dafa am laataa ñuy ñëwaat ci xadis bi imaam al-Bukhari fii waxul xaddathana Affan dafa ni qaala Affan te pourtant sëriñam la munoon na ni waaye daf fekk ne bi ko imaam al-Bukhari rahimahullah di déggee ci moom nekkul woon di toog ngir jàngale moo tax mu ne wa qaala Affan waaye comme déggee na ko ci moom moo tax mu mën koo indi nettali ko loolu mooy benn bi beneen bi ci def moom mooy ne imaam al waaye moo tax ñeneen euh, jokkale nañu euh, xadiis bii nii ku mel ne al imaam al ismaa'ili rahimahullahu taala moom jokkale na ko imaam Abu Awaana rahimahullahu taala ci saxiixam moom jot jot jokkale na ko ci jële ko ci Muhammad ibn Ishaq as-Saghani euh, wala as-Saghani Euh, moom mu jële ko mu jële ko ci Affan ne ko noonu Abu Nu'aym mooy al-Asbahani ak al ak ak imam euh, al-Bayhaqi tamit ñoom ñëpp solo nañ ko rahmatullahi ala al-jami' euh, moom ci seen mustaxraj yi nga xam ne moom lañ def ci saxiixu imam al-Bukhari rahimahullahu taala moo beneen bi ci def moom mooy ne kon ci njàngale njàng yi nga xamante ne moom la ñuy jëlee ci sunu xadis bi bokk na ci mooy sottu gëneel bu mag gi ci nekk ba ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci biir maanaam bu duggee ci alamul xayaal maanaam bu duggee ci xaqiqa yi xóot yi sax da nga koy gis day gis boppam muy sottu ci biir intériorité am xaqiqaam day gis boppam muy sottu maanaam ni gis ne kon loolu day wane ne maanaam dëgg dëgg li muy joxe ngërëmal borom ne te loolu ndax moom mooy imaamu ahlu rida moom mooy mooy imaamu ñi nga xam ne ñooy boroom ngërëm yi te ngërëmal yàlla képp ku ko maanaam bëgg am maanaam bokk na ci li la mooy di saxoo socc tak mboolem yi nga xam ne ñoom ñooy fitra yi su sunanul fitra yi maanaam jikko yi nga xamante ne ñoom ñooy su ñooy jikko yi nga xam ne yeneen ci yaay sosaan noonu lañ mel ci ci ci ci cosaan daan ci ñëw insha allah ci xadis bi ci tegu léegi insha allahu taala ti wane maanaam lëkkaloo bi xadis bi di lëkkaloo tam maanaam socc bi lëkkaloo gi mu lëkkaloo ak xadis bi nga xam ne moom mooy bii di ñëw euh, insha allahu taala mooy xadis sayyidina al-Barra ibn Azib bi radiyallahu taala bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy jàngee ci suñu xadis euh, bi moom mooy ne euh, ne soccu kon dañ koy awonte soccu mën nañ koo awonte bokk na ci ngir li mu wax ne dafa daf doon soccu waaye mu am ku mu ko jox ki gën a ndaw ci ñoom mu waaye euh, nee na ñu ne ko màggalal maanaam jox ko ki gën a mag mu daal di dem jël ki gën a mag loolu bokk na ci li ci li muy wane mooy tamit ne bu ñuy séddale dañuy tàmbalee ci ki gën a mag doo ko jox ñun ñu ndaw ñi waaye loolu mooy fekk amul arrangement maanaam bu ñu xësee bay ba ba ba yàpp ba ba ba rangé wu nag nekk ci rang wala yu mel noonu wala boog ñu toog ci benn xeetu sàppe nag boobaa dañuy tàmbalee ci ndeyjoor jëm càmmooñ comme li Seydina Ibn Abbas radiyallahu anhuma ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu naanee euh, euh, daal di koy daal di ni ko ah yow yaa gën a ndawe de moom waaye nag fekk moom moo toogoon ci ndeyjoor bi mu am mu ne ko waaye ma jox ki gën a mag comme moo nekk sama càmm ki gën a mag mu ne ko déedéet lu jóge ci yow moom du ma ko bàyyee kenn maanaam nga gis ne kon ki nekk ci ndeyjoor bi moo ëpp moo gën a yelloo euh, loolu nag bu fekkente ne nag jotaay bi toogewuñu noonu wala am borom moo tax waxoon nañ ko yaakaar naa borom ko xam yi rahmatullahi dañuy wax ne li gën moom mooy ñu jox ki nga xamante ne mooy bu dee dañoo am gan ñu jox gan gi tàmbalee ci gan gi après ci moom ñu tàmbalee ndeyjoor bokk nag ci tamit dañuy wax tamit ne bu fekkente ne euh, maanaam borom yi tamit ñu jiital leen maanaam. jox leen après ñu doog a tàmbalee ndeyjoor ñu jiital tamit mag ñi doog a après ñu tàmbalee ndeyjoor loolu mooy li nga xamante ne moom mooy sunna bokk na ci kon li nga xamante ne moom mooy day liy wane li muy wane fii tamit moom mooy ne euh, ne ne ba ci maanaam maanaam mooy di tàmbalee ci ñi gën a màgg moom moo gën beneen bi ci def moom mooy bokk na ci li nga xamante ne euh, mu ne mu ne qaala wax na Abu Abdullah te moom mooy moom imaam al-Bukhari ci boppam rahimahullah moom mooy Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah taala mu ne ixtasarahu tënk na ko euh, Nu'aym maanaam euh, te moom mooy sëriñam la moom tamit imaam al-Bukhari rahimahullah taala mooy Nu'aym ibn Hammad ibn Muawiya al-Marwazi rahimahullahu taala mu maanaam euh, muy Abu Abdullah al-Marwazi al-Misri al-Faris al-A'war maanaam rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi uh, wa alihi wa uh, moom nii nag imaam al-Bukhari rahimahullahu taala moom moo soloo na ci moom waaye daf koy soloo comme nii lay soloo ci moom da koy lëkkale keneen maanaam ne li tekk mooy ne ima wax ji li tax mu indi ko moom mooy ne dégg naa ko ci Affan waaye dégg naa ko ci Nu'aym ibn xamaat bii nii maanaam euh, waaye tout le temps daf koy lëkkale ak keneen euh, imam Abu Dawud imam Tirmidhi ibn Maaja ak imam ibn Maaja rahmatullah ñoom soloo nañ ko ci intermédiaire soloo nañ ci moom waaye faaw day am intermédiaire bu dox seen diggante moom gis nga comme deux cent vingt-neuf la génn àdduna da ngay gis ne maanaam ci année yooyu ñi ci génn àdduna imaam al-Bukhari rahimahullah daanaka moom kese mooy wéetoo ci solo ci moom amma imaamu Muslim ak imaam an yi ñoom solo wuñu ay xadiisam mu ne euh, an ibn al-Mubarak te moom mooy Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullah ta'ala Abu Abdurrahman moom gisoon nañ ko ci jotaay yi weesu moom mooy mu ngi génn àdduna cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi gane àdduna 118e année génn àdduna 181e année ginnaaw wa sallam an Usaama moom mooy Usaama ibn Zayd al-Laysi euh, mooy Abu Zayd euh, al-Madani euh, rahimahullahu ta'ala moom ci année 80 yi ci la gane àdduna rahimahullahu mi ngi génn àdduna ci 153e année ginnaaw gàddaay sallallahu wa alihi wa sallam am na beneen Usaamata ibnu Zayd al-Madani boo xamante ne euh, imaam Ibnu Maaja solo na ci moom waaye kooku euh, wérut du fiqa dégg nga mu naa an te moom mooy moom la ñu waxoon mawla Ibnu Umar euh, moom tamit dégg nga kon jokkale bi riwaaya Nu'aym bi tamit Euh, ki nga xam ne moom ak at-Tabarani jokkale na ko ci al-Awsat jële ko ci Bakr ibn Sahl mu jële ko ci moom euh, euh, Nu'aym ibn Hammad rahimahullahu ta'ala mu jële ko ci Abdullah ibn Mubarak mu jële ko ci Sama ibn Zayd mu jële ko ci Nafi' mu jële ko ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum ajma'in maanaam nga gis ne kon hadith bi ay muzaakaraat la ko jële voilà comme ne waqa Uh, wa duunahu qaala uh, uh, qaala lanaa wa duunahu lanaa zakar wa fil muzaakaraati abar comme imam as-Suyuti wax rahimahullahu taala maanaam bu naan qaala lanaa loolu tamit façon la bu ñuy solo maanaam nee na lu ko wutaleg xaddasana mooy xaddasana mooy dañoo toog ngir jotaayu xadis mu di ñu nettali xadis nii mooy xaddasana amma qaala lanaa mooy da doon wax lanaa zakar mooy dañ doon fàttalante mu wax maanaam kon yooyu yëpp moo tax yooyu yëpp mu nekk na koo solo te dëgër nañ waaye imaamul Buxaari day préciser rek ne maanaam du woon ci jotaayu xam-xam du woon ne dañoo toog ñu toog ngir ne samp jotaay bi ngir loola muy jàngale mu dégg xadis bi déedéet du noonu dañ doon waxtaan mu dégg maanaam mu nettali ko xadis bi ñoom te loolu mooy ne ñoom bu ñu daan nettali xadis daanu ñëw ne xadis nii déedéet dañ naan diw ne nettali ma kii nee na diw nee na ko nii nee na ko yéen ci sallallahu alayhi wasallam nee na ñoom noonu lañ daan nettalee xadis daa mel ñu ko ñun ah euh, ñun ñoo xamante ne ñu jege lañ ci jamono un siècle même pas bu ñu bu ñuy nettali seeni wax dañuy dañ naan rek diw mos naa wax nangam diw def na nangam te du ñu wax ne diw moom laa dégg mu ne diw dégg na ci moom mu ne diw nee na. maanaam parce que euh, ñun ak masalan buñ demee buñ jëlee exemple ñoom Cheikh Cheikh Hadj Malick Cheikh Omar Foutiyou Cheikh euh, Cheikh Amadou Bamba ñu ak ñu mel noonu ak ajmaay ñun mais ay ñaar ñetti nit ñooy dox suñu diggante ñoom jàpp ñeenti nit maximum seen ay wax buñ ne mais ñun dañuy nekk see daa mës naa wax nangam lan moo ñu leer ni dëgg la kan moo nekk ci diggante bi nan lañu xamee ni wér na rawatina buñ tollee jamono joo xamante ne léeg-léeg nit day nekk doomu nit muy kilifa muy nettali ay waxam ci li ñuy wax du dëgg te xam na ni li muy wax du dëgg te xam na ni mbooloo mi muy wax am na ci ñoo xam ne li moom li muy nett ni du dëgg yal nañu yàlla xam euh, dégg nga xadis bi imam muslim rahimahullahu taala in na ko xadis numéro deux mille deux cent soixante onze ak trois mille trois imam ahmad ibn hanbal indi na ko xadis numéro six mille deux cent vingt six Euh, moo tax imaam Muslim rahimahullah bi mu koy jokkale jóg maanaam xadis bi bi mu koy indi indiwu ko ci jëmmi càllale gi moom daf koy indi ci càllale Nasr ibn Ali euh, al-Jahdami mu jële ko ci baayam moom Nasr ibn mooy Ali ibn Nasr maanaam noonu la tudd Nasr ibn Ali voilà euh, moom mu jële ko ci Saxr ibn Juwayriya mu jële ko ci Naafi mu jële ko am na am na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil mu ne baabu buntu fadli ngëneelu man ka nga xam ne baata fanaan na ala wudu yi ci njàpp léegi nag muy tëj maanaam ngëneelu ki nga xamante ne moom mooy fanaanoo jàpp ngir ne loolu beneen ngëneel la gu laaj parce que jàpp dañ koo sopp ci jamono yi daanaka yëpp waaye day am jamono yu muy gën a feddalikoo bokk na ci jamono yi muy gën a feddalikoo mooy bu ñuy bu ñuy bu ñu bu ñu waree julliwaat julli julli jotaat ak wala boog wala fu ñu koy gën a soppe wala boog nit nit ki war a jàng alxuraan wala boog mu war a zikar wala boog mu war a samp jotaayu xam-xam wala boog moo xam ki koy teewe la wala ki koy waxtaane wala boog euh, mu nekk kuy noddu ngir ne noddu du ci sart du sart ci am njàpp waaye sopp dañ ko buy noddu wala boog euh, muy euh, dugg ci jàkka wala bërëb bu sell wala boog muy seeti ji nitu yàlla ak borom xam-xam wala borom xam-xam loolu tamit so maanaam muy dugg ci ñoom fekk dafa yore njàpp waaw yooyu yëpp dañ koy sopp ci ci ci ci ci njàpp euh, wala boog ngay waaj a loolu tamit dañ koy sopp ci wala boog nit ki jotee ak soxnaam ba noppi euh, tëdd ba laataa muy tëddaat mu jàpp waat maanaam bu sangoowul bu sangoogul farata mu jàpp donc loolu yëpp euh, dañ koy sopp ci njàpp waaye comme niñ ko waxe woon yi nga xam ne dañ leen a sopp ci njàpp yëpp njàpp gu woyof da ci daal di doy matal gi maanaam isbaax gi du ci nekk li nga xamante ne moom la ñuy sàkku mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayya haddathana muhammad ibn muqatil te mooy almarwazi ndax woon nañ la ne ñaar lañ muhammad ibn muqatil almarwazi ak muhammad ibn muqatil arrazi voilà te imam al bukhari nee na woon moom mu ñu xawee bu xawee ko ci asamaan dal ci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 bëri na lu mu soloo ci ay xadis bokk ci ponkal yi ñu ñu mag ñi ci ñi daan ànd ak Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu taala ndax moom cosaanam ca Marwa la waaye dafa dëkkoon gannaaw ga Baghdad gannaaw ga mu dem Makka te foofu la génnee àdduna ca yoon wa ci deux cent vingt-sixième année gannaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam déggee na ci ay ponkal yu mag ku mel ne Abdul Aziz ad-Darawardi euh, ak Abdullah ibn al-Mubarak moo xam ne moom la ëpp lu mu ëpp lu mu soloo ci moom lu gën a bëri ak Abbad ibn al-Awwam ak Yahya ibn Abdul Malik Abi Utba ak ñeneen ñu mel ne ñoom ah, ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci bokk na ci imam al-Bukhari bi bokk na ci Ahmad ibn imam Ahmad ibn Hanbal ah, ak Abu Zur'a ar ak Abu Hatim ar-Razi ah, ak Ismaïl ibn Abdullah al-Asbahani ak Muhammad ibn Abdurrahman ash-Shami ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' Euh, moom imaam al-Bukhari yi rek rek rek rek moo solo ci moom comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon qaala axbarana xabarana Abdullah kon te moom mooy ci mu ëpp wala am solo ci moom Ibn Mubarak gisoon nañ ko léegi qaala nee na axbarana Sufyaan te moom mooy ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri rahimahullahu taala ndax moom Abdullah ibn Mubarak ci moom la ëppee lu mu moom dégg nga euh, euh, rahimahullahu taala mu ne an Mansuur te mooy ibn al-Mu'tabar an Sa'd ibn Ubayda te moom mooy saada ibn Ubayda as-Sulami mooy Abu Hamza rahimahullahu ta'ala te moom bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ko daan tuumaale mooy ne dafa amoon pas-pasu ji waaye ginnaaw gi daf ciy génn maanaam eh, daa amoon pas-pas xawaarij yi mooy ñi nga xamante ne eh, dañoo maanaam nanguwuñu autorités yi publiques yi maanaam ñoom dañuy féttéerlu ci nguur te loolu comme li imam Ahmad ibn xambal doon wax rahimahullah nee na koo gis bokk na ci ni ñuy xamee nitu bidaa ak ni ñu ko ni ñuy xamee nitu bidaa maanaam ak nitu sunna bokk na ci mooy ne nitu sunna foo ko fekk day ñaanal nguur boroom nguur ngir yàlla dëgg maanaam ngir yàlla jubal ko ak yu mel noonu waaye foo fekk nitu bidaa dañuy gis day contre nguur nguur foo ko fekk day contre nguur maanaam day xeex ak moom foo ci ci contre ci opposé lay dëkk maanaam moo tax koo gis nga xamante ne ku fi jaar bu opposé wu xamal ni mat naa mat naa moyet ndax buur moo yor yëfi ñëpp buñ nañ ko ñaanal mu réussir wala yu mel noonu voilà lu seere nag ñu mën a wax ne ah lii xëy na dese nañ ci ànd ngir ne euh, xawaari ji li tax mu garaaw mooy xam nga xuruj maanaam génn ci kaw buur mooy révolté wu révolution bu jékki-jékki rek am loolu doo dégg jékki-jékki nit ñi toog seen kër jékki-jékki ne nañ def révolution ñëpp daje déedéet révolution foo gisee mu am c'est parce nit ñi dañ koy waxtaane way li nekk ci dëkk bi da ngay waaru dangam dangam président def na lii président dafa lii maanaam waxtaane yu bari yooyu ñëpp di ko waxtaane ba ñëpp jàpp ko maanaam après nga gis gars yi commencé radicaliser wu ci seen position yooyu buñ commencé radicaliser wu ba gars yi saxal loolu ngay gis xeex ko moo tax ngay gis saa yu alternance naree am euh, dëkk bi nar a tàkk après heureusement que yàlla dañuy siw ndox mu sedd waaye saa yu alternance naree am dëkk bi nar lu tax parce que nit ñi dañuy yegg ci ci njomboor talu révolte maanaam xaw tuuti ñu révolte maanaam de telle sorte que bu waa ji gañawaatoon rek kawu am gars yi da leen di jaral jël jël maanaam te loolu moo tax Euh, euh, looloo loolu mooy gravité wu parfois yenn médias yi nga xam ne foo leen fekk dañuy bëgg di critiquer di critiquer di critiquer duñu wax mukk ne lii def na lu baax déedéet te nag nit nag mënoo ne nag nguuram gépp mu am defu dara lu baax loolu moom yaakaar naa ni ñaari nit ñu xellu mën nañoo bañ a wuute ci lii ñuy wax dégg nga mu ne euh, moom Abu Nasr al-Kalabazi rahimahullahu taala nee na ngi génn àdduna ci wilaaya Omar ibn Hubayra ca Kufa moom euh, te moom la tamit ñeneen ñi wax rahmatullahi alayhim euh, te loolu mi ngi am ci diggante cent troisième année ak cent cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ci boobu ci la génnee àdduna maanaam kon cent trois ba cent ci ñaari at yooyu ci la génnee àdduna mbooleem waa saabu kutubu sitta solo nañ ci moom te amul kenn ku tudd Sa'd ibnu Ubayda ci mbooleem kutubu sitta ku dul moom waa ji moom rek la rahimahullaa moom mu ne anil Bara ibnu Azib mooy saaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anhu al-Barra ibn Azib ibn al-Harith ibn Adi ibn Jusm ibn Majda'a ibn Haritha ibn al-Harith ibn al-Khazraj ibn Amr ibn Malik ibn al-Aws al-Kufi al-Harith al-Ansari al-Awsi rahimahullah moom kon waa Aws la dak maanaam euh, ndax Aws boobu moom mooy maamam moom euh, moo tax gis nga bu ñuy xool euh, subhaanallah saxaaba yi radiyallahu anhum ak ñu dul saxaaba yi da ngeen di gis dañuy mën a yóbbu ne diw mooy doomi diw doomi diw doomi diw doomi diw doomi diw ba mu maanaam ba mu sori ngir ne ñoom dañ daan yittewoo askan wi dafa am euh, ndax am am nis al ansab mooy askan yi arab yi dañ ci aayoo te mboolem ñi jël seen culture dañ ci aay te ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñooy ñu njëkk ni maanaam Euh, dañ ci nekkoon moom dañ ci dañ ci ayoon trop te dañ ko daan jàng moo tax xadis bi ne allimu wala ta'allamu min al ansaabi wala ta'allamu min ansaabikum ma tasilu bihi arham jàng leen ci fexe leen ba xam ci seen askan wala ci askan loo xamante ne dana leen a mën a jàppale ngeen mën a jokk seen mbokk yi ngeen mën a dox seen mbokk waaye léegi nii da gis ñun suñu maas gi ñun suñu génération bi suñu papay papa rek kooku papam parfois problème lay doon ci moom voilà léeg-léeg nga gis tamit ci orient orientaliste yi am te am ne léegi ñu naan woy yeneen bi saa xam xamuñu woon bàyyam moo tax ñu ne ñu ko daan wax ibnu abdullah muhammad ibnu abdullah parce que abdullah mooy jaamu yàlla rek maanaam kon xamuñu woon papam mais imaginez bu fekkente ne ki ki gën a élémentaire ci arabe yi ba ci ñi jël seen aada seen seen ay aada gannaaw ga ñoom lañ xam seeni fukki maam ci bi bi fukk fukk juróomi maam jëm kaw waxuma ki nga xamante ne moom mooy sangi-sangi yi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ci askan wi gën a tedd ci askan wi moom mooy mooy mooy mooy ki am askan bi gën a tedd ci askan wi ci jamonoom waaw ci wàllu yaay ak ci wàllu bari kooku naka nga mën a taxawee ñu naan xamuñu woon bàyyi moo tax way xam nga vous savez eh, les musulmans mais non mais parfois da ngay da ngay mujj laaj ndax gaa yi dañuy xalaat wala dañoo foog ne nit ñi dañoo te bokk na ci ilmul ansaab moo tax bokk na ci ilmul xadiis moo tax xam-xamu xadiis yi ñuy jàng al ansaabu ak al asmaa turi wal kunaa ak dàkkantal yi ak wala alqaab laqab yi lan moo lañ koy lan mooy titre yiñ ñu ko daan jox yooyu ci xam-xamu xadiis moo tax da ngis nit dañ ko yittiwu su dee dañ ko yittewoo ci ñi nga xamante ne ñoom rek ñoo nekk ci càllale yi ak fu ñu mën a nekke ci càllale bi waxu walla ci nga xam ne mooy sang-sang yi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamante ne moom lañuy jàng ay xam-xamam loolu yi xam-xam yooyu yëpp ci moom lay wër-wër loo dégg nga mooy kon sayyidina al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu Abu Umar dañ koy tamit Abu Amr dañ koy tamit Abu Tufayl moom euh, al-Madani rahimahullahu ta'ala moom waaye nag Kufa la maanaam waa Kufa la tamit moom mi ngi génn àdduna soixante-douzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ci sahaaba yu mag yi radiyallahu ta'ala anhum euh, moom ay xadiisam imaam moom ni euh, ngi ko soloo ci moom trois cent cinq xadiis euh, yoo xamante ne ci ñaari saxiix yi am na ci vingt-deux xadiis ci saxiix al Buxaari imaam Muslim bu imaam al Buxaari wéetoo na quinze xadiis imaam Muslim juróom benn xadis rek la wéetoo ci al sayyidina al Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne qaala an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama nee na atayta boo dikkee madja'aka sak sak sak lal madja mooy fi ngay tëdd ittaja mooy tëdd na jaa mooy fi ngay tëdd dégg nga boo ñëwee ci sa ci sa lal ngir mën a tëdd nga war a fanaan nag maanaam boo demee ba wara a fanaan mu ne fatawadda na nga jàpp ne yan bi saa sam la ko fatawadda na nga jàpp wudu ak sax njàpp li salaat ngir julli maanaam njàpp gi ngay jàpp ngir julli ngir ñu bañ a foog ne al wudu ul lughawi la ñuy wax ndax al wudu ul lughawi mooy ak set ak maanaam mooy li ñu al mooy raxasu wala set laat loolu lay tekki dañu bañ nag ñu bañ ci dégg lool moo tax mu ne ko na nga jàpp njàpp gi ngay jàpp boo war a julli ñu xam ne kon jàpp googu nga xam ne mooy jaamu yàlla loolu bokk na ci liñ ciy xamee mooy ne jàpp ci jëmmi boppam jaamu yàlla la bu indépendant boo xamante ne day leeral nit ki day sépp ay bàkkaaram da koy setal te day waral ci moom ak texe ba noppi gàllaaj la tamit waaw ndax bokk na ci ngëneeli jàpp mooy jamono ji nga koy def maanaam jamono ji nga ko yoree ñu la liggéeyee jamono jooju du la laal du la laal maanaam moment bi nga yor njàpp moment boobu moo tax ñaare ñu la liggéeyee liggéey bu la dalee mooy moom dafa am benn période boo toog yoroo njàpp rek ci liggéey boobu ci lañ profité ci la liggéey bi sànneeko waaye jamono ji nga yor njàpp bokk na ci ngëneel li mooy liggéey bi doo jàpp mu ne nag kon loolu bokk na ci mooy ngëneelum njàpp benn ñaareel mu ne te te waxoon nañ maanaam ni muy fimpee bàkkaari saa yoo raxasee moo tax jaamu yàlla la bu indépendant moo tax borom xam-xam wuute googu ñu wuute ci ne ndax bu ñuy jàpp dañoo war a toftale njàpp gi wala boog maanaam toftale gi maanaam euh, nu mu fawru gaawaay bi te moom la ñuy tuddee almuwaalaat loolu mooy mooy loo def teg ci leneen bi ba njàpp li jeex te nga bañ a xaar diir bu yàgg bañ koo dagg-daggee ndax day loola oh, day yàq maanaam bañ koo ndax loolu faratala ci njàpp waaw wala déet loolu sax borom koo xam yi wute ci rahmatullahi moo xam xanafi yi maliki yi xanaabila ñoom dañoo jàpp ne loolu mbooloo lu bari ñoom dañoo jàpp ne du farata ngir ne ñoom dañoo jàpp ne euh, bu ma raxasee sama benn cër dem def ci leneen maam ñëw raxasaat ko du yàq sama jàpp comme ni nga xamante ne jàpp ci jëmmi boppam du yàqu maanaam xaar lu yàgg yàq maanaam bu ma jàppoo ba lépp wow maanaam lépp wow na du tax njàpp gi yàqu wow gi yàqul jëmmi njàpp gi kon du yàq benn partie ci njàpp li maanaam ñoom noonu lañ ko gisee. est-ce que comprendre ngeen ni ñu koy gisee waaw kay donc ñoom euh, loolu moo tax nga euh, insha allahu taala ci baabu kitaabul a gis euh, masala boobu insha allahu taala mu ne kon waaye bokk na ci li ñu wane ni njàpp jaamu yàlla bu indépendant la mooy la la ñuy raxas jotewul dara ak la tax njàpp la tax maanaam fi njàpp li maanaam liñ naan maanaam mooy mooy kanam gi ak ginnaaw gi mooy tax njàpp toj li ci génne te bu ñu lay wax nga jàpp duñu la wax nga raxas ko loolu moo lay won ne ta'abbudi la jaamu yàlla yi kese la mu ne kon nag su ma topp nag ittaja na nga tëdd ala shaqika ci sa wàll al bi ndeyjoor maanaam kon loolu mooy li gën ci nit ñi tëdde maanaam te loolu day dugg ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndeyjoor moo gënal maanaam booy tëdd nga tëdd ci ndeyjoor moo gën te yeneen bi saa moo tax lii la digle waaye nag gannaaw nday joor càmmooñ moo gën gannaaw nday joor càmmooñ a gën waaw ngir ne euh, digestion bi ci liy gën a yombee comme li médecins yi di wax euh, walla boog boo mënul loola nga jaaxaan waaye nag defiinu maanaam mooy tëdd ci sa biir loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy ci ñeenti xaali mooy bi gën a sibb bi gën a sib ci wàllu tëdd mu ne su ma topp xul waxal ne na nga wax ñaan gi allahumma aslamtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka allahumma amantu bi kitaabika bi kitaabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta voilà kan kan moo ko mokkal ci ni mu ko déggee nii voilà mais mais première dégg gi ci juste dégg ko benn yoon kese rek nga mokkal ko hmm? voilà waaw loolu dalay wan xolal loolu dalay wan euh, insha allahu taala dinañ ci ñëw euh, insha allah daan ñëw ci baat ci ci li tax ñu poser question bi euh, imaam kon mu ne mu ne kul su ma topp mu ne ko kul waxal ne maanaam booy tëdd nga jàng ñaan bi balaa ngay nelaw mu ne allahumma yow buur yàlla mi ci tuur yu rafet rek melo yëkkati ko yi aslamtu jébbalu naa jébbal naa waj yi sama xar kanam bi sama jëmm ji yépp ilayka jëm ci yow lépp jublu naa ci yow jébbalu naa ci yow wa fawwattu te joyal naa am lii sama mbir yépp ilayka jëm ci yow joyal mooy toog ne amuma pexe bàyyee naa la ko loolu mooy joyal naa ko sama mbir yépp joyal naa la ko yow yàlla wa aljatu te wéer naa zahri sama ndigg ginnaaw sama digg sama gannaaw ilayka jëm ci yow allah ñëw naa sama xar kanam jiw jël naa ko jibal la ko jëm naa ci yow bàyyee naa la sama mbir yépp waaye sama ginnaaw tamit ci yow laa ko wér raxbatan ngir xemmem la waaye waa raxbatan waaye tamit ngir tiitaange ilayka bu jëm ci yow maa ngi ñëw ci yow ànd ak ragal ak yaakaar maa ngi ànd ak xemmem ndax bëgg naa sa ngëneel bëgg naa sa ngërëm waaye maa ngi tiit sa mer ak sa sànj mooy équilibre boobu laa malja ndax amul benn wéeruwaay wala man jaa waaye amul benn muccuwaay mink bu tukki ci yow illaa lu dul ilayka xanaa ñu dawaat jëm ci yow allah ci loolu rek lañ mën a mucce mooy ñu benn ci yow ci loolu rek lañ mën a wéeroo mooy dem ci yow feneen fu ñu wiiru làqu fa loolu du ñu jàppale allahumma yu buur yàlla bi ci turu rafet yi ma yëkkati ko yi amantu man bi gëm naa bi kitaab bi ka ci sa téere allazi bi nga xam ne anzalta moom nga wàcce wa nabiyika ak sa yonent mooy ki ñu solo nga xam ne da nga koo sol ay xam-xam yu dul jeex allazi bi nga xam ne arsalta moom nga yónni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ko ci ne ko fa in mitta maanaam gis nga kon ñaan ji dañ ciy jàngee wiital yàlla ne nit ki buy nelaw mu nelaw fekk mu ngi toroxlu ci yàlla mu ngi wiital yàlla xolam delloo na ko ci yàlla loolu boo jàppoo maanaam mu indil la leer gi mu war ci yow ngir ne jàpp day leeral nit day leeral jëmmam mu tëdd ci ndeyjooram ngir ne ndeyjoor moo gën mu ñaan ñaan ji ginnaaw bi mu tëddee moo tax ñaan gi moom mokkal rek moo ci moo ci kii parce que boo gëfee ba fay làmp bi ba tëddee ndeyjoor doo ko mën a jàngate su dee mokkaloo te subhaanallah lu mu ko wax ne ko euh, maanaam loolu yëpp maanaam nga delluwaat ci yàlla moo lay wan ne maanaam mooy kon wiiru ci yàlla di delluwaat ci yàlla di yaakaar yàlla maanaam loolu mooy vrai tawhid te boo xoolee imam al-Bukhari rahimahullah mu mujjee xadis bi ci bu ci ci kitaabul tahaara ci kitaabul wudu yépp mu mujjee xadis bi mooy ne dafay wane ne xadis bii moom ngay mujjee def ci sa journée maanaam jàngal na la sa journée yépp ni nga doon jàppoo lan ngay kiiwee lan ngay def mais xeetu njàpp bi mooy jàpp bi ngay mujjee def ci sa journée nga fanaanoo ko loolu beneen bi ci def mooy ne daf lay jàngal ne la njàpp dafa lëkkaloo ak wiital yàlla maanaam xaqiqa zahir bi ak baatin bi dañoo nuru dañoo jege wanto mooy sharia bi ak xaqiqa bi bu may jàpp damaa war a setal maanaam bu may jàpp jàpp gi day nekk di raxas ay cër waaye loolu yëpp mooy damaa ngi setal sama cër yi yëpp maa ngi def maanaam jàpp ci xaqiqa mooy fexe ba sa cër yi yëpp doo ci mooy yàlla mooy sa cër yi doo ci mooy yàlla loolu mooy jàpp ci xaqiqa baatu tatahhar bi ma'il ghayb in kunta zakirin tatahhar bi ma'il ghayb ci ndoxum kumpa googu muy alquran ak sunna laaboo ci nga laaboo ci parce que boo ci laaboo jamono joo ci mën a laab mu ne wa salli salaatal euh, fajri fii awwalil asr te nga julli julli fajar ci njaal beenu tàkkusaan loolu mooy la mooy jamono joo mën a nekk nekkal ci biir julli ngir toroxlu gi ngay toroxlu ci sa kanamu borom subhaanahu wa taala jàppul mooy nga fexe ba ci sax jàpp bu zahir bi daf laa war a yóbbu ci nga jàpp jàpp baatin bi mooy sa cër yëpp nga moomale ko yàlla moo tax ñaan gi lëkkaloo googu tamit la lëkkaloo ak njàppale mooy sama cër yëpp yàlla maa ngi nii ñëw naa sama mbir yëpp bàyyee naa la te ci yow laa biiru te xam naa ne ndox mi ma mën a jëfandikoo ngir loolu sell ci man mooy sa téere bi nga xam ne moom nga wàcce ak ki nga xamante ne moom nga sol xam-xam bu mu fees te nga yebal ko ci yow sallallahu alayhi wa loolu mooy maa ul fayda toog njàpp ci baatin mooy nit ki bu defee loo xamante ne bàkkaar la rek mooy njàppam toj na et dafa war a yeesalaan njàpp loolu mooy delluwaat ci yàlla toroxluwaat ci yàlla dikkaat ci yàlla comme ni mu ko waxee rahbatan wa rahbatan ilayhi xem nem la waaye tamit tiit la ragal la voilà et que nit ki buy nelaw mu nelaw nelawee noonu su yewwoo mu yewwaale ak xaal boobu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne fa in mitta soo deewee min laylatika ci sa guddi googu fa anta yow alal fitra yaa ngi ci fitra maanaam yaa ngi sell mel comme li nga xamante ne moom la la noonu la la borom bi bindee woon ci cosaan comme li li mu wax ne kullu mawludin yuladu alal fitra ku judd ku nekk day judd ci fitra kooku lëkkaloo gi mu lëkkaloo socc bi buntu socc bi nag mooy na socc ci sunanul fitra yi la bokk mooy jikko yi nga xam ne yeneen ci yàlla sasam dañ ko am naturellement dina indi xadiisu fitra yi hmm. ah, nga ah, dagg karaw poqataan ak karaw nag ah, wàññi yi nga xamante ne moom mooy moustache yi ba mu jege wat wàññi ko Euh, bàyyi sikkim bañ koo wat euh, ak euh, yu mel noonu maanaam dagg we di raxas li nga xam ne moom mooy li biir ak li nga xamante ne moom mooy rëdd rëdd yi nekk ci loxo yi mooy baraami ci ak xarfal xarfal ak yu mel noonu ak maanaam parfumé wu ci la bokk tamit di parfumé di soccu Euh, di euh, sangu farata ajjuma ak maanaam jikko yooyu noonu yooyu yëpp ci fitra lañ bokk gallax ak ferax ak fiiwit njàpp voilà yooyu ci fitra lañ bokk voilà ak nit ki bu demee woon ak muy jëfandikoo ndox su su su amee kàttan bi loolu tamit voilà yooyu voilà mais subhaanallah nit ñi fàtte nañ ko euh, te euh, waaye fii fitra bi koy wax yamul rek kon ci jëmm ji ndax réaliser ko ci jëmm ji moo gën a yomb réaliser ko ci xaqiqa waaye mu ne la soo lii boo ko defee nii maanaam bu gis ak xaal bi nit ki tëddaale mu ne ko soo deewee ci guddi googu ci fitra ngay delluwaat maanaam mooy ni la yàlla bindi woon ci cosaan nga nekk jaamu kese raxoo ci dara mooy lii ci lañuy ñu xamee ni nekk jaamu yàlla kese bu ñu raxul dara ñu ngi koy amee ci bu ñu saxee ci alquran ak sunna ba pare jox suñu xol suñu jëmm lépp yàlla yi kese suñu mbir yëpp ñu bàyyee ko yàlla kese ba pare wéeru ci yàlla dellu ci yàlla ci géppuk anam loolu mooy xaalu jaamu yàlla yi yu màgg yi voilà jaamu yàlla yu mat yi lii mooy seen xaalu mu mel ni day rappelé waat imam al-Bukhari rahimahullah mel ni kuy fàttali waat sax ci xadis bi mais boo xoolee téere bi li tax ma bind ko mooy dama bëgg ñu incarner njaamu gi yii yëpp yi liñ fi jot gis yëpp ay atte fiq yi bari naa ñu ngi ci wax fiq nangam fiq mais xaal bii rek la maanaam lépp luy atte fiq yi def ko ngir mën a sell ngeen a mat ci sa jëmm parce que atte yi ñu fi doon wax yëpp lu aju ci jëmm la lii la ñuy def nii lañ koy defee nii lañ koy defee du lool mais lu ci mais loolu yëpp delloo wat ko ci ngir mën a incarner sell te gii tamit maanaam boobu sellee noonu ci sa biti selleel noonu ci sa biir nga dindi ci yow lépp loo xam ne tilim tilim la lépp lu dul yàlla nga génn ko ci sa xol mu mel ni tamit kuy junjaale ne li may ñëw mooy ne da war a kon sang sa yaram bi mooy kitaabul musli bi may ñëw ci laay ñëw ci wàll sangaay ngir ne sangu tamit ci maa ul gayb mooy nga dem ba sa xol dara nekkutu ci lu dul yàlla ngay bëgg ngir yàlla di bañ ngir yàlla di kontaan ngir yàlla di mer ngir yàlla sa lépp nga jëmale ko ci yàlla subhaanahu wa mu ne moo tax mu ne na def leen kon aaxira ma mujjantalu li nga xam ne la tatakallamu bihi moom ngay wax li mujj li nga boo ko waxee ba pare bu nekk fii di waxaat leneen maanaam di tëdd nii di waxtaan boo ko naree def di tëdd di waxtaan waxtaanal boobu booy mujjee wax nga wax qaala xoola sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu bii moom mooy premier xadiisam kon ci saxiix bi mu ne fa raddat fa raddattuhaa ma daa koy baamu ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa bokk na kon ci li nga xam ne moom mooy ne boo jàngee dara bu mu gën a wóor mën nga koo baamuwaat ci sëriñ bi hmm? voilà fa lamma ba nga xamante ne balaxtu yëkkati naa ci allahumma yow buur yàlla mi amantu gëm naa bi kitaabi bi nga ci sa téer allazi bi nga xamante ne anzalta moom nga wàcce qultu ma ni wa rasulika ak sa yenant maanaam au lieu mu ne wa nabiyyika allazi arsalta mu ne wa wa rasulika allazi arsalta qaala yent bi ne ma laa déedéet wa nabiyyika nabiyyika ak ki ñu soloot ndax annabi moo allazi bi nga xam ne arsalta moom nga yebal ndax malaaka yi amuñu amuñu nabi ay rasul rusul lañu allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min yàlla day tànn na ci malaaka yi ay yenant ak ci nit ñi tamit waaye amuñu ay ambiya beneen bi ci def moom mooy nubuwa mu ëpp doole risaala ci domaine maanaam maanaam bépp képp kuy rasul nabiyun waaye képp kuy nabi du rasul moo tax ci cent vingt quatre mille nabi ambiya yi rusul yi mooy ñi ñu yónni mursaluna yi trois cent quatorze lañ maanaam ak yenn bi saa saa muy trois cent quatorze voilà ñoom lañ yabal ngir ne nabi yu maanaam ci buntu boobu rasul moo gën a fort ngir moom day jottali message yàlla borom subhaanahu wa dafa am mission euh, donte ñëpp d'accorduñ ci définition boobu ci nabi am na nabi du du rek euh, euh, képp ku rek ne comme li alxuraan wa maa arsalnaa min rasuulin wala nabiyyin illaa idaa tamannaa alqa shaytaanu fi umniyatihi abu yabaluñu benn yenent rasul wala nabiyyin du caagin nabi kon mooy ne moom it mën nañ ko yabal illaa lu dul idaa tamannaa buy jàng alqa shaytaanu fi umniyatihi shaytaani day wala bokk buy mébét dara idaa tamannaa moo tax euh, euh, tafsirkat yu bari jàngkat lañ ko firé waaye ku mel Cheikh Abdel Dabbar radiyallahu anhu moom daf ni du jàng li muy tekki mooy mébét ci at-tamanni la jóge bi tekki mébét ndax seytaane day sànni ay galgal ci biir mébétam yi fa yansaxu llahu maa yulqi seytaane summa yuhkimu llahu ayaate nga xam ne moom la ci seytaane sànni waaye daal di at daal di xereñe li nga xam ne moom mooy ay atte loolu la loolu mooy yenant bu mënti ñëw dina am lu mu bëggal xeetam mooy ñëpp tuub ñëpp dugg ci lislaam ñëpp baax ñépp sell waaye seytaane faaw da ci indi ay galgal waaye yàlla li seytaane mi mooy bu ci kenn tuub loolu yàlla du ko def ñépp dina am ñu dugg ci diini ji tëral àtteem ba mu am ñuy doxal diini loolu muy benn maanaam kon aaya boobu li tax ñu netta mooy ne loolu day wane ne nabi ak rasul teqantal biñ ci gën a siiw noonu amaan na du boobu mooy bi gën a wér ngir ne rasul ne nabi yi mën nañ koo yebal moom bi waaye amaan na teqantal bi gën a dëgër mooy ne nabi rasul nabi yu du indi ab àtte bu bees même bu dee dañ koo yebal du indi àtte bu bees waaye dana nekk ab yenant di jàngale comme borom xam-xam yi ni ñu mel ci biir xeetu yent bi sallallahu alayhi wasallam duñ indi acte bu bees waaye nag dinañ continuer di jàngale njàngale yent bi gën a leeral mbir yi bu amee ay événement yu yoo xamante ne xewutoon jamono yent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leeralal ci nit ñi lan mooy acte diini ci lii waaye lépp day tegu ci lan ci njàngale yu ñu njëkk ñi yenn maam ñi nga xam ne ñoom ay rasul lañu woon voilà ñoom voilà ñuy indi téere yi ñuy indi voilà njàngale ma ñuy indi àtte yu bees voilà comme li Alxuraan inna anzalna tawrata fiha hukmullah yahkumu biha an-nabiyyuna aslamu dégg nga wàcce tawraat àtte yàlla mi ngi yeneen fii maanaam an la wax ñoom dañ ciy àtte woo maanaam nga gis ne kon dañuy indi àtte bu bees moo tax boroom xam-xam xadiis bi wax nag naan ulama umatika anbiya bani israil sama boroom sama boroom xam-xamu xeet yi ñoom ñoo yenent yi banu israil ñoo ñoo comme ñoom lañ xadiis boobu mu wérut waaye nag maanaa bi wér na ci maanaam li ñu jot wax nii voilà loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ ko ci xadiisu kaw kaw bi xadiis Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bi kaw kaw bi tuuree ndox ci jàkka ji daf ni leen inna in lam inna lam tub'asu mu'assirina wala innama bu'istum muyassirina wa lam tub'asu kenn yabalu leen mu mel ni kon boroom xam-xamu xeet bi dañ leen a yabal comme moom liñ ko yabale yonent bi maanaam ci moom lañu ñu doon ne yabal bokk yabaluñ leen ngir ngeen di jafeñal waaye dañ leen yabal ngir ngeen di yombalal euh, beneen mbir mi nga xamante ne euh, <coughs> mooy teqantal beneen bu nekk ci nabi ak rasul mooy ne wax nañ ne rasul moo gën a màgg rasul moo gën a màgg nabi yi nabi yi moo gën a màgg wali mais ci bu ñu jëlee nag maintenant spécificité mbir mi wilaaya gi moo gën a màgg nubuwoo gi et que gi moo gën a màgg risaala gi lu tax ngir ne wilaaya day dox diggante maanaam yenent bi bu yonent yi alayhimu salaam seen kéemaan yi ñuy def ñu ngi koy defee ci seen wilaaya lañ koy defee ndax ñoom seen wilaaya day yegg ci biir mën a def mu àjjata ñoom ambiya yi contrairement ak yeneen wàllu ñoom duñ def mu àjjata karaama la ñuy def waaye lépp lu yonent def mu nekk kéemtaan ab wàllu yu mën na ko doon na ci moom sauf que yonent li muy def day mën a li leen di wutale mooy taxat bi maanaam mooy ne lii man rek ko man maa koy def yéen ñi kenn du ko ci man a def ba pare dana amee nii ma ko bëgg te saa yu ko bëggee noonu la koy mën a defee loolu yeneen ñoom dañuy mën loolu wàllu yu mënuñu loolu wàllu yu duñ mën a def taxaddi duñ mën ne nangam dana danaa ko maanaam te wala boog buñ ko defee duñ ko duñ ko man tout le temps maanaam wàllu yu kéemaan bi muy def ñaare da koy bett maanaam du ne day waajal kéemaan gi ah, mbir mi day yàlla da koy jaarale ci loxoom mu nekk kéemtaan mais parfois moom ci jëmmi boppam du xam ne def na kéemaan nit ñi ñooy gis ne moom def na kéemtaan waaye moom ci boppam du xam ne def na ko léegi euh, walli yi tamit ñoom dañuy def Euh, maanaam yeneen yi alayhi salaam ñoom dañuy mën a def kéemtaan ba pare def ci défi alors que wàllu yi mënuñu def défi boobu wàllu yi def défi boobu beneen mbir bi ci def wala boog suñ ko defee c'est parce que tamit maanaam lu leen lu leen lu leen gaaral la maanaam mooy dañ ko def fekk ñoom conscient wuñ sax ne sànni nañ défi bi wala bokk ni mbir mi risque la wala boog buñ ko defee tamit léeg-léeg mbir mi bañu am moo tax ngay dégg gis wala bu def defi ne nangam dana am maa ko wax nangam nangam kii affaire bi ñëw demee neneen waaye nag wilaaya gi mooy lan mooy euh, parandoo bi mooy yàlla far gi mu far ñoom féetale gi mu leen féetale ci boppam ak ñoom féete giñ féete yàlla parce que loolu day sax loolu du deñ mukk te yàlla noonu la tuddee boppam yàlla dafa tuddee boppam waliyu te tudduwul nabiyyu tudduwul rasul kon seen tur lu ñu leen jox moo tax mu loolu gën a foor beneen bi ci des moom mooy ne euh, nubuwa gi moom euh, day ànd ak yenent bi mooy ay xeeti xam-xam la parce que xam-xam yi dafa am xam-xam yoo xam ne ci la am xam-xam xam ne ci côté nubuwa la ko lañ koy xame maanaam léeg-léeg yenent bi ci boppam dina am xam yu muy am sallallahu alayhi wasallam war a ñeen yenent yi am sa ab xam léeg dina am xam-xam yu am fekk ci wilaaya gi la ko amee maanaam le fait que mu nekk waliyu moo tax mu xam ko am xam yoo xamante ne le fait mu nekk yenent moo tax mu xam ko am xam-xam yoo xam ne le fait que mu nekk rasul moo tax mu xam ko yi muy xam fekk rasul la moo gën a foor yi moo gën a foor yi muy xam fekk nabiyu la wala moo gën a foor yi muy xam fekk ne waliyu la mais wilaaya bi muy relation boobu dafay sax moo tax du jeex abadan alors que nubuwa gi maanaam fi ñu ko liñ ak ak ak risaala ñi mooy yabal gi leen yabal nubuwa gi day mën a def ak moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon nabiyu mu ne man nekkoon naa nabiyu maanaam moo fekk moom aadama mu ngi ci diggante ndox ak ban maanaam mooy ne xam-xam yi ko yàlla xamal ndax nab yu mu ngi jóge ci an naba u wala ci an nabwa an naba u mooy lan mooy xabaar information wala an nabwa mooy yëkkati ko tund ñoom yëkkati ko gi ñu gën a yëkkati ci kaw boole mbindee fi moo tax ñu tuddee leen noonu wala boo information yu am solo yi ñuy am te keneen du ko am moo tax nab yu moo gën a foor maanaam moom moom nubuwoo ji mooy gën a foor risaala bi parce que du li mu xam lépp mooy li aju ci nubuwa gi yépp lay jàngale risaala gi bu koy jàngale xam-xam yi aju ci risaala gi loolu dong lay jàngale loolu kese lay jàngale voilà am na xam-xam yu bari yu muy beroo donc bu ñu gisee ordre boobu dinañu gis ne maanaam loolu moom moo tax euh, am nañ ñu ñu bari ñu dal ci kaw al imaam Muhyiddin Ibn Arabi mooy Cheikhul Akbar radiyallahu anhu fekk liñ ko dale mooy ñàkk comprendre li mu wax mooy wax ji la rek ndax moom dafa ni wilaaya moo gën a foor nubuwa nubuwa gën a foor risaala ñoom ñu di gii ci waliyu bi moo gën a màgg nabiyu bi nabiyu bi gën a màgg rasul bi alors mbir mi demewut noonu rasul bi kay moo gën a mag loolu ñoom d'accord nañ ci ba ci nubuwa gi dafa am nubuwatu tashri' ak nubuwa koo xam ne ghayru tashri' am nabiyu tax mais mooy nabiyu bi nga xamante ne nubuwa bi nga xamante ne moom dootul amati mooy laa nabiyya ba'di yonent dootu am sama ginnaaw mooy nubuwatu tashri' am moom dootul amati mooy nubuwa yonent buy ñëw di tëral ay àtte sharia ak yooyu mel noonu loolu dootul loolu dootul amati waaye nubuwa boo xamante ne dafay euh, maanaam nubuwa mooy comme yabal gi comme ni ko gisee saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom nubuwa googu lañ amee woon li koy wane mooy yenn saa xam ne ne kenn yabalu leen ngir ngeen di jafe-jafe waaye dañ leen yabal ngir ngeen di yombal saxaaba yi moo tax ñu mën ñoo jottali mbir mi radiyallahu anhum et que euh, te de manière fidèle ba pare du dakk am na ci biir awliyaaw yi di boroom xam-xamu kàngam yi radiyallahu anhum ñu am nubuwa goog mais du tashri'a du tëral àtte dañ koy wax nubuwa nag ngir xam-xam yu bari yi yi muy àndal rek moo tax ñu koy wax mais maanaam majaasam la rek mais tekkiwul ne nubuwa gi maanaam dañoo gëm ne ñooñu ay yenente lañ déedéet la déedéet bokkuñ ci cent vingt-quatre mille yi voilà maanaam majaasan mooy dans un sens figuré et que terme boobu rek lañ mën a utiliser moo tax ñu tuddee mbir mi nubuwa mooy xam-xam yooyu yàlla yàlla di beral ñu koy xam ne comme mooy comme ma ñoom Seydina Xadir yi alayhi salaam boo ci boolee nekk koo xamante ne Muhammad yi nga max da comme lu leeraloon nañ ci bu ñëwee tolle ci kitaabul ilm mais kooku loolu mooy mooy mooy mooy nubuwa xayru tashri' dégg nga nee na bi mu ko wax nee na kon mu daal di koy wax loola euh, xadis bi kon moom mooy xadis bu mujj bi imam al-Bukhari indiwaat na ko xadis numéro six mille trois cent onze six mille trois cent treize six mille trois cent quinze ak sept mille quatre cent quatre-vingt-huit imam Muslim indi na ko ñaareel xadis numéro deux mille sept cent dix imam Abu Dawud indi na ko ci xadis numéro cinq mille quarante six imam At-Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro trois mille trois cent quatre-vingt-quatorze ak trois mille cinq cent soixante-quatorze imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro trois mille huit cent soixante-seize imam Ahmad indi ko xadis numéro dix-huit mille cinq cent quinze dix-huit mille cinq cent soixante un dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-sept dix-huit mille six cent dix-sept dix-huit mille six cent Euh, rahmatullahi al kon imam an-Nasa'i ci waa kutubu sitta imam an-Nasa'i rek moom moo ko indiwul rahimahullahu ta'ala euh, imam kon euh, al ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ci jeexital bi kitaabul wudu dafa wax li nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu xadiis yi mu ne mu ne mu ne xadis euh, bii di kitaabul wudu lamboona ci ay atte ndox ak laab maanaam ngir nit ki bu demee ci wanag maanaam ak njàpp daal maanaam ci tekkal maanaam ndax waxoon nañ la li nga xam ne moo tax imam Bukhari masi ko mooy di leeral lépp lu at aju ci wàllu njàpp ak ay sartam mm-hmm. ak li nga xam ne moom moo ko yàq ak li nga xamante ne moom mooy wër-wërloo ci lii li ñu koy waajale ak ndox mi nga xam ne moom lañ koy defee lii moo tax imam Bukhari samp bunt bi leeral na ci yooyu yëpp euh, waaye nee na euh, làmboo kon ci cent cinquante quatre xadiis yoo xamante ne dañoo jokkaloo maanaam li ci jokkaloo bokk mooy cent seize xadiis ñoo ci jokkaloo maanaam da gis na xadiis yi léeg-léeg am ay riwaayat yu bari euh, cent seize xadiis ñoo ci jokkaloo li nga xam ne moom lañ ci tudd te mu nekk ci mutaabaa wàllu mutaabaa wala boog ay siixat taaliq ay ah, taaliq yooyu yëpp euh, trente huit lañ trente huit xadiis lañ li nga xam ne moom moo ci baabu ci biir téere bi ba tey ak ci li weesu mooy soixante-treize hadith soixante-treize hadith romb nañ leen rombaat leen depuis bi ñu tàmbalee téere ba léegi euh, li nga xamante ne moom benn moom rek la fi nekke mooy quatre-vingts quatre-vingt-un la am na ci ñett yoo xamante ne muallaq lañ yeneen yi ci def dañoo jokkaloo maanaam ci quatre vingt yi kon Euh, mën nañ ni soixante-dix-huit yi dañoo jokkaloo benn maanaam ñett yi ñoom ñooy yi nga xam ne ay mu'allaqa lañ euh, imaam al Buxaari ak imaam Muslim bokk nañu dëpp dëppoo nañ solo yëpp ba mu def dix-neuf xadis te moom mooy ñett yi nga xam ne ñoom ñooy mu'allaqi ak xadis Abdullah ibn Mawlana ibn Abbas radiyallahu ta'ala bi nga xam ne mooy melaleem meloom jàpp sifatul wudu ak xadis bi nga xamante ne moom la doon wax naan tawadda marratan marra yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàpp na benn benn ak xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu naan ko ibghini ahjaaran wutal ma ay xeer mooy xadis boobu ak xadis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi mu ne ko maanaam bi am ñaari xeer yi ak nefere gi xadis boobu ak xadis sayyidina Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu bi am yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàpp na ñaar ñaar mooy ci buntu ma alwudu marratayn marratayn ah, ak hadith sayyidina Anas bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu eh, karaw yonent bi sallallahu denc denc ko dencoon ak hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu bi nga xamante ne moom mooy wax ci waa waa jooju doon nandal ci xuffam bi mu ci doon nandal xaj bi te mbokk ci banu Israël ak xadiis sayyidina Sa'id ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom mooy wax ci xaatamun nubuwwa ci tampon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak xadiisu sayyidina Sa'd ak sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom mooy wax ci masar xuf ci xuf yi ak xadiis sayyidina Amr euh, ki Amr ibn Umayya bi radiyallahu ta'ala bi wax ci loolu ba tey ak xadiis sayyidina Suwayd ibn Nu'man bi wax ci gàllaxndiku ginnaaw bi ñu lekkee njur léegi ak xadiis na Anas bi radiyallahu ta'ala bi nga xam ne moom lay wax naan euh, bu iza naasa fi maanaam mooy soo su nit ki dañ day gëmmentu di ci biir di dajjantu ci biir nelaw ci biir julli na nelaw na tëdd nelaw ak xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu bi nga xamante ne moom la doon nettalee ki nga xam ne moo ndox ci jàkka parce que bu Seydina Anas bi radiyallahu bi nettali ci tuur ndox ci jàkka ji moom imaam Muslim la indiwoon ak xadiisu sayyidat Maymuna bi radiyallahu ta'ala wax ci wàllu euh, kaña bi wala janax bi bu daanoo ci dax bi ak xadiis sayyidna Anas radiyallahu ta'ala bi wax ci euh, ne yonent bi sallallahu alayhi dafa tufli ci yére bi yooyu mooy yi nga xamante ne imaamul Buxaari indi na ko te imaam Muslim indi ko am na ay yeneen i wax yoo xamante ne mawquuf lañ maanaam mooy ne ay saxaaba ñoo ko waxoon wala ay taabi'i yoo xamante ne quarante-huit lañ ñoom ñëpp boo leen boolee ci yiñ ci gis yëpp quarante-huit asar lañ yi ci jokk nga xam ne daf leen jokkoo lépp euh, ñett lañ ci yi ci def yëpp dañ leen a taaliq maanaam ci quarante-huit yi quarante-cinq yi dañ leen mooy mu'allaqa comme niñ ko danaan waqaala di waqaala Abu Aliya waqaala Hasan waqaala Ibn Sirin yooyu noonu la yo quarante yooyu yëpp noonu la demee yeneen yi moom mooy yi nga xamante ne dina muallaq la gaa waaye da koy maanaam maanaam kii la euh, mawquf lañ gaa waaye da leen di jokkale yooyu ñett rek la ci mu ne wallahu taala alam ñu ne ñu wax loolu wallahu taala alam ñu ngi sant yàlla bu ñu jeexalee kitaabu wudu alhamdulilah yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy jàpp njàppal xaqiqa te may ñu ci ñi nga xamante ne dañuy am gëddum xam gëddum jàpp ba pare di ko saxoo mm. boole ñu tamit ci ñi nga xamante ne dañuy jàpp